أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu ni ñu ko baaxoo defar ak yéen ci béréb bu sell bi ci weeru sell wi fas yéene àndaat yéen tey ji incha allah ci waxtaan yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo koy defar ak yéen ci weeru ko bi yépp ñu fas yéene dikk tey ngir dalal kenn koo xam ne du gan ci jataay bi ndax buñ ne liggéeyaakunu borom daarul mooti ñu koy dalal ci jataay boo xamante ne jataayu borom daarul mooti la yaakaar naa ne kooka du fa gan ndax ay yëngutoom yépp ci feeñal liggéeyu borom daarul mooti la jëm kon tey jii buñ ko dalalee ci jataay bii nii ngir mu indi lenn ci li nga xamante ne moom ci lay xëy ci lay gont yaakaar na ne loolu kiimtaan amu ci daanaka tamit mën na maa wax ne jërul woon ñu koy présenté fii ci jotaay bi ndax képp ku dëkk ci dëkk bi wala nga déggu turam rek xam nga ko ci lii nga xamante ne ci lay yëngutu waaye nag euh, niñ ko baaxoo def ak ñi nga xamante ne ñoo ko jiitu dañuy xam ne rek aslëf ci liggéey bi nga xamante ne ci lay liggéey ak ay jaar-jaaram muy sëriñ Mbaye Guèye Sylla ni ma ko waxee léegi ñu gën koo xam ci walla ñu xam ko ci liggéeyaaku boroom daalu daal mooti euh, mu fas yéene waxtaan ak ñun tey ci dëkk bii nga xam ne ki ko sanc di borom daal mooti daf koo sanc ci ndigalu Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul te bi mu ko sancee léegi mu am lu ma téeméeri at waaw jëmm jooju nga xamante ne moo sanc dëkk bii ak yeneen dëkk yu dul dëkk bii ñu mën koo tudde sanckat bi jëmm jooju insha allah danañ ci waxal muy borom Darou Moukhty ñaareel ba tamit danañu indil euh, circonstances yi nga xam ne ci la sanc woon dëkk bi ginnaaw bi mu sancee dëkk bi tamit jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo fi am ci diiru fanweeri ak benn loolu tamit incha allah danañ ko dikkee ginnaaw bi ci doon daal moo jógee tamit ñi ko wuutu di ay xalifaam tàmbulee ci sëriñ Modou Awa Balla jaar ci sëriñ Abdou Khoudoss ba ci jëmm ji nga xam ne moo fi nekk tey muy sëriñ si xadd yàlla yàlla yàggal fi muy bu kenn ku nekk ñooñu incha allah danañu wax as lëf ci seen réalisation ak li nga xamante ne moom lañ def ci dëkk dëkk bi nga xam ne mooy Darou Moukhty kon noonu la waxtaan wi fas yéene tëddee ki ñu koy seqal nag di sëñ Mbaye Guèye Sylla euh, fi ñu jaarale doon yi soxna yi rek foofu lañ ko jaarale ndax mi ngi jànge alquranul karim ci magam bi ñu wax sëriñ Mor Sylla moo ko jàngal alquranul karim sëriñ Mor Sylla moom tamit moo ko jàngal lenn ci téere yi xam-xam yi naka noonu tamit euh, mu jàng ci wàllum nasaraan tamit waaye nag ginnaaw bi dafa fopp temps bépp ak yiteen yépp jëmee ko ci gëstu ci jëmm ji nga xamante ne moom lañu yaakaar muy borom Darou Moukhty mu tàmbale ko ci 1978 lépp di gëstu ci ngir feeñal rek liggéeyu borom Darou Moukhty def ay exposition yu bari ci France ak ci itali ci Côte d'Ivoire ci États-Unis ci biir Sénégal bi ak ci yeneen réew yoo xamante ne bokkul réew yooyu ma tudd naka noonu tamit moom mën nañoo wax ni moom waykat la ndax def na ay marsiya ay marsiya waaye nag lépp génnul njabootu borom daal moo xati ndax marsiyaal na sëriñ Modou Awa Balla ginnaaw bi mu fi jógee sëriñ Ousmane Mbacke tamit marsiyaal na ko sëriñ Abdou Khoudoss Mbacke tamit na ko kon moom mën nañu wax ne moom tamit waykat la waaye nag yemul ci loolu tamit eh, kuy gëstu ak kuy yëngutu ci wàllu journalisme la ndax jaar na ci ay organe de presse yu bari jaar na ci RTS Touba Mbacké liggéey na foofa ñaareel bi ginnaaw bi tamit amoon na fi rajo boo xamante ne moom ñii moo ko moomoon di ko saytu boppam ñu koy wax Soxna Faati FM ginnaaw bi euh, Touba Mbacké FM daana fa yëngutu naka noonu tamit ginnaaw bi lañ ko lañ ko fal mu nekk directeur u Daaru Muxti FM ba jamono ji ñuy wax ak yéen mooy directeur Daaru Muxti FM yi ci fii ñuy wax yéen tamit tey télévision bees boobu nga xamante ne ci phase test lañ nekk muy Touba Média moom tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom danañ yëngatu foofu noonu kon su may tënk ci gàttal rek kooku mooy ki nga xam ne moom la ñu fas yéene dalal fii jotaay bi tey incha allah li ñu ko jox nag yaakaar naa ne euh, lu mu lu mu maîtriser la ndax koo xamante ne depuis 1978. ba suñ jamono jii ñuy wax ak yéen ci de mille deux mille deux sab gëstu ak sab yëngutu lépp ci borom daal moo tax nga ko jëmee yaakaar naa bu ñu la waxee ne rek kaay waxtaan ci yaakaar naa war naa yomb ci yow te tamit képp koo xamante ne loolu yitteel na la soo ko dégloo insha allah da nga ci amee ay njëriñ kon nag yàlla na ko yàlla defal taw defal ñu ko xam naa ne ma fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga ab laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la séenee seq ak ñun incha allah bu waxtaan wi jeexee des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne am na ay mbokk jullit yu ko fi indi woon te mu jëm ci wàllu fiq incha allah ñi nga xamante ne ñoo méngoo wàll googu bu fekkente ne ñëw nañu te waxtu yu may nañu ko incha allah laaj yooyu fas yéeneen cee tontu tey jii incha allah kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi rek sëriñ Bay yu sill di ñaan yàlla defal ko topp defal ko wasalaamu aleykum wa wa inni uniisuha bika wa shurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamasaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillaahi arrahmaani arrahiim barke borom Daaru Muxti mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi ki fi toog toogaay ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu Mbàkke te wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu ak a ziyaara jëm ji fi toog toogaayu borom Daarul Muxti di sëriñ Cheikh Xaddi Mbàkke nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu Mbàkke te ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp moo xam njaboot gi nekk ci biir dëkk bi ak njaboot gi génni ko muy daarul manaanu yaa xafaaru zunuux Cheikh Sidil Mokhtar Serigne Cheikh Awa Balla te El Hadji Maam nekk ca bopp ñu di ko nuyu di ko ziyaare di ko ndokkeel ci weer wu tedd wi ak daarul manaan goog Cheikh Abdourahman Mbakke di gi nekk diggante Touba ak Mbakke te Serigne Mbakke Abdourahman nekk ca bopp ba moom it ñu di ko ziyaare di ko ndokkeel ci weeru koor wi ak daaru koso goog cheikh mahmadan mbakke te sëriñ mamor moom sëriñ mahmadan nekk ca bopp ba moom itam nu di ko ziyaare di ko ndokkeel ci weer wi di ziyaare itam nag bokk yi nga xamante ni bàyyi nañu seen lépp ngir ñëw teewe si waxtaan wi di ziyaare bokk yi nuy déglu mbaa ñu di nu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew di sant itam nag waa Al ci tànn gi ñu nu tànn boole nu ci ñi ñu jël ci weeru kooru ren wi ngir waxtaan loo leen eh, ma di leen sant ci tànn googu ñu ma ci boole ndax liggéey akonu borom daarul mooti lépp lu jëm ci borom daarul mooti ku ko ca boole ameel na la ak cant ñu santoon ma nag ni naa waxtaane daarul mooti un siècle après wala Daarul Muuti téeméeri at gannaaw ba ñu ko sañcee ndax xam ngeen ni déwén lay am téeméeri at waxtaan wi nag ni ko sëñ Modou Kara Diop waxe dama ko tënkoon ci ñeenti poñ poñ bu njëkk bi mooy sañcaakon bi nga xamante ni bi moo sañc dëkk bi ndax nit ki lu mu faral di def loola mooy waraakon bi nangamaakoon bi waaye ki nga xamante ni bii moo sañ ci dëkk bi di boroom Daaru Muxti mooy sañcaakon bi lu tax moom la Sëriñ Tuubaa tànnoon ni ko ceerno fépp fu ma nisira dëkk yaa ma koy sañcal kon mën a sanc mi ngi yem ci fu Sëriñ Tuubaa mas a dëkk yaa ko ko euh, ñaareelu poñ bi mooy jëmmi sancu dëkk bii muy bu mu bàyyi ko Mbàkke Kayoor ñu ñëw sanc si ko ak it jafe-jafe yi nga xamante ni bii jànkonteel na ko ci sanc bi diiru fanweeri at ak benn yi nga xamante ni bii def na ko ci pakk bi di Darou Moukhty euh, kon buñ ca jógee ci jafe-jafe yi ñu ñëw ci ñi ko wuutu ni ko sëriñ Kara waxe muy Cheikh Mahamad Hawa Balla Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ak sang bi fi nekk tey indi Serigne Cheikh Khady Mbacké kon fi ñu tàmbalee rek mooy ki sañ ci dëkk bii di borom Darou Moukhty ci ni ma ko waxee Serigne Touba moo ko tànn ngir mu di ko jëfal ndax ba mu feeñee la ko jëkkante ak saytaane njëkk fa saytaane aaral ko boppam ba borom Daaru Muusi dundam gépp lépp lu mas a jëf rek lu xalaal la lu dagan la loolu moo tax euh, bi mu feeñee ca Saalum ci 1865 1871 Lat Joor mi nga xamante ni dañ ko wàcce woon ci nguulu Kajoor gi ci 1864 te mu demoon Saalum dem ci buur Siin ngir mu fat ko mu gàntal mu dem ci buur Saalum ngir mu fat ko mu gàntal mu dem ci ma ba Jaxu Ba mu ni ko boo nangoo tuub dugg ci lislaam ma fat la mu tuub dugg ci lislaam tafsir ma ba bi mu bëggee créer un état ba tax mu dajale woon jullit yi nekkoon kajoor bawol njaambur fépp jël leen yóbbu leen saalum ci la yóbbu woon sëriñ Mor Anta Seli mi waajuru borom daarul mufti foofee fa la sëriñ Mor Anta Seli wëllërante ak Lat Joor ba Lat joxoon ko ab jigéenam di soxna Coro Jóob mi nga xamante ne mooy waajuru sëriñ Balla Coro ak sëriñ Cheikh Coro kon bi ma ba joxu ba daanoo ci le 17 juillet 1867 di la bataille de Samb di xeex ba mu xeex ak Buur Siin Lat bi muy dellu si Kajoor ci 1871 booba boroom Daaru Muuti ci juróom-benni at ci lay toll war a ci dal alquran Lat Joor nekk kër Amadou Yàlla boroom Daaru euh, sëñ Mor Anta Sali mu sañcal ko Patar Patar mu ngi nekk léegi ci arrondissement bu Sagat mu am fa juróom-ñeenti at en 1880 mu bàyyi ko fa Lat Joor dem Sugeer moom mu ñëw sañc Mbàkke Kayoor kon bi muy sañc Mbàkke Kayoor borom Daaru Muuti fukki at ak juróom ci zahir ci la toll sëñ Mor Anta Sali sañc dëkk ba dëkk ba di dëkkub sëñ Mor Anta Sali pénc ma di am péncam waaye la fa Sëriñ Tuuba amoon yilif ko fa muy keesu boppam boroom Daaru Muuti moo for gittax ga moo boob boob ba dégg nga Sëriñ Musaa Ka nee na Mbàkke Kajoor la njëkk laa aw sàkket di sàkketal Cheikh Bamba bul ko enquête ñoo am fa ñetti at 1883 seen waajur ñibbi àjjana yoonu murit sosu sëriñ bi ba mu fi bàyyi ko dem Mbàkke Bawol la mu fa amoon boroom Daarul Muuti moo ko ko sañcal en 1886 pàkk bi di Daaru Salaam moom boroom Daarul Muuti moo ko sancal Serigne Touba loole nag du samay wax waxi sëriñ Moussa Ka naa ma wax ni Daaru Salaam ceernoo ko sancal Bamba ca Dasasin feral Serigne Massam en 1888 Serigne bi di wër pàkk bu tedd bii di tuuba bàyyi boroom Daaru Muuti Daaru Salaam ak njaboot gi nga xamante ni ci la Cheikh Moustapha al Karim feeñ mu yónnee yëglu ni sëñ Modou Moustapha feeñ na tasanteeg sëriñ bi gis pàkk bu tedd bi di tuubaa foofu itam borom Darou Mouhty moo ko ko sancal juróom-ñaari at la fa am ci 1895 ca weeru koor wa sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko bu waqanteeg moom la mu waqanteeg moom mu xamal ko ni ko aaral nañ la dëkk bi dangay génn ba mu waree boroom Darou Mouhty moo dem Mbàkke yi ca Jolof sancal ko mu dem fa am fa juróomi weer tàggu fa ak moom dem ci géej gi ni ko man ngaa dellu Mbàkke Bawol sëriñ bi dem ci géej gi borom Daaru ci dem Mbàkke Bawol sanc fa jóge fa ñëw sanc guy nguraa ba ni sëñ bi bind leetar jox ko Abdoulaye Ndour ni ko demal sanc fa ñuy wax guy tàggoo nga sanc ko tudde ko Daarul Manaan mu sanc ko ci 1900 1902 sëriñ Touba ñibb fekk ko foofee ca Darul Manaan mu nekk fa moom ak njaboot bi juróom-benn weer ci le 13 ñu jëlaat sëriñ bi yóbbu ko gànnaar fa ñu ko yóbbu ci gànnaar borom daaru muuti moo dem tàntal ko fa ba mu demee sarsara itam moo ko fa fekk ànd ak Cheikh Moustapha al Karim ak sëriñ Masamba dem sancal fa sëriñ Touba dellu si waat darul manaan sëriñ bi li mu waroon a toog gànnaar ba mu ko fa toogee ba mu mat dafa yónni sëñ Mor sëloo ni ko demal daarul woo li ma Cerno sëñ Mor Absalo bàyyi ko gànnaar ñëw daarul manaan woo borom daaru muuti ñu ànd tase ak sëriñ bi Louga ba ñu tasee Louga sëriñ Touba daf ni borom daaru muuti sunu borom yebal na ma Jolof kon demal jolof sëñ Moussa nee na def ko ni demal jolof te seet barab bu tàlli bu nooy a nooy te bari ndox te àlle nga sañc fa daaru ndeyaa di kiimaan te boo demee tudde ko daaru rahmaan borom daaru mu ci dem sañcal ko dellu si daarul manaan Cheikh Abdourahmaan Mbàkke feeñ mu yónni bay jong mu dem ceen jolof Sëriñ Tuubaa ni ko tudde ko Abdourahmaan mu am fa ñetti at toxoo fa ñëw ci kër ga nga xamante ni bii digganteem ak kër gële ab kilomètre la borom daaru muuti sañ calaat ko ko mu tuddi ko daarul xuddus Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke feeñ borom daaru yi yónnee di laaj aw tur mu ni nañu ko tuddi Abdul Xuddus sang bu tedd ba yal na sunu borom yokk ay leeram Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke daana wax ni céyeen day xam naa ni day cosaan lu yàgg waaye jolof moom Serigne Touba daaru rahman dafa amoon ak daaru xuddoos mooy sama tur yi maag abdurahman sëriñ bi loolu lépp borom daaru muuti ngir won leen ni fu murid dëkk fu dul gannaaw 1927 borom daaru muuti moo ko sañ sëriñ bi nekk fa ba ci 1912 mu bàyyi ko fa dem buqaatul mubaarak buxatul mubaaraka di njaareem ba mu fa demee borom daaru muuti moo ko sañcal kër gu màggee maam Cheikh Anta sëñ Ahmadou Ndumbe ak sëñ Masamba ñu def fa barag yi ñu fa def kon ñu gis ni sëriñ bi moom ci ak nekkam ci kaw suuf fu ma mas a dëkk borom daaru muuti moo ko ko sañcal kon ci 1912 googu nag la borom Daaru Muxti sanc pàkk bi am na ñuy wax ni 1912 la sëñ bi bind lettre jox ko sëriñ Amsatu Jaxate waaye déedéet 1911 di atam mu mujj ceyeen ci la bind lettre jox ko sëriñ Amsatu Jaxate ni ko demal yëti ko Ceerno Daarul Manaan daaru euh, demal yët ko Ceerno Mbàkke Kajoor ndax xam ngeen ni borom Daaru Muxti bi sëñ bi nekkee ceyeen mu ngi woon Daarul Manaan ginnaaw ba am na fa xew-xew yu fa xew ba mu am lu ko metti ba génn daarul ma naan dem euh, euh, nu mu tuddati dem xabaan dem ay barab yu bari waaye bëgg gu mu bëggoon daarul ma naan tax na mu dellu siwaat jamono yooyu ci la Serigne Touba woo seen bàyyi tëx ba nga xamante ni bii mooy Serigne Mbacke Kayor doonoon rakki sëñ Mor Anta Sali xam ngeen nii euh, Mbacke Kayor sëñ Mor Anta Sali moo ko moom ndax moo ko sañcal boppam waaye bi mu fi bàyyi ko ak njabootam dañu ko bàyyee rakkam ja nga xamante ni mooy sëriñ Mbàkke Kayoor nga xamante ni moom Mbàkke Bawol la waroon a moom ndax Mbàkke Bawol moom la way juróom mambal la moomoon waaye Mbàkke Kayoor googee la ko njabootu sëñ Mor Anta Sali bàyyee kon ba mu demee ba li nga xamante ni moom la waroon a def ci kaw suuf la ci des bareetul sëriñ bi woolu na ko moom sëriñ Mbàkke Kayoor ca ca yéen Jolof mu nekk faak moom ab diir gannaaw ba sëriñ bi yewi ko wut ay gaal def ci ay waajtaayam boole ko ay taalibe ngir ñu gunge ko mu dem Mbàkke Kajoor mu yónnee ci borom Daaru Muuti ni ko sunu wayjur woowu day dafay war a génn àdduna demal taxawu ko Mbàkke Kajoor nam ko defoon ak moom ci sëriñ Masamba Jóob Sàmb borom Daaru Muuti dem seen wayjur woowu làqu mu nekk fa ab diir dellu siwaat Daarul Manaan gannaaw ba nag la ko Serigne Touba jox ndigal ni ko demal sanc Mbacke Kayor kon mu sanc ko nekk fa ba ci 1911 Serigne bi bind leetar jox ko Serigne Amsatu Jaxate Cheikh Abdoul su Mbacke yàlla na sunu borom yokk ay leeram nee na Serigne bi ba mu bindee leetar bi ba noppi wax na ña fa toogoon ni leen ndax mas ngeen a dégg dëkk bu tudd nii muy Daarul Muxti ñu ni ko déedéet mu ni leen ndaxam mos day tur woowu fortuwuma ko kon Serigne Touba le 14 janvier 1912 la bàyyi ko Thiel Jolof kon 1912 fukki fan ak ñeent rek la def Jolof kon munta bind lettre bi ci 1912 kon ci ñett 1911 la bind lettre bi jox ko am setu Jaxate mu yët ko borom Daarul ci euh, Mbakke Kayoor lan moo waral borom Daarul ci jotul lettre bi rek daal di ñëw sanc pàkk bu tedd bi ndax ba mu ko jotee ci ndoorteel 1912 sëriñ bi bàyyikoo na ceyeen jolof war na ñëw buqatul mubaraka te moom borom Darou ci moo ko fa war a teeru moo ko war a sancal ba mu dal mu doog nag bàyyikoo Mbàkke Kayoor ngir ñëw sanc si pàkk bu tedd bii di Darou ci sanc ba wax yi bari na ci am na ci ñu wax nii sëñ bi def ko ni da xëy war fas woo xamante ni du gaaw du yeex tàmbalee baqara boo demee ba naas yi la fekk foofu mooy barab ba yu baree baree bari wax dañ ko ci waaye borom daaru muuti xëyewul mbakki kayoor borom daaru muuti mu ngi gonte mbakki kayoor bisub gaawu di juróom ñaari fan ci rakkaat yi gàmm ñëw fanaan si ci pakk bi ci guddik dimanche ga bët set di juróom ñetti fan ci rakkaat yi gàmm am na garab gu nekkoon fii ci wetu gendarmerie ñu daan ko wax ak yiir keroog bi mu ñëwee foofee fa la tekki ba ñu xëyee la dem walalaan fa la ñu doon dagge janay yiir yi nga xamante ni jeexital yi ci bari mi ngi woon ci kër gu mag gi di kër Cheikh Mamadou Awa Balla ndax xam ngeen ni yiir moog leñ ñooyam daanaka jëni sàqi borom daaru muuti ca la bokkoon son ci lañu ñu dem walalaan gor fa jana yi nga xamante ni bii moom lañu ñu woon dëkk bi te sëñe mooy délimité maanaam sanc bi fi mu war a yem jana yiir yooyee ñu goroon moom la ñu délimité pàkk bi nga xamante ni bii moo doon kër gu mag gi di fii marché bi nekk léegi borom Daaru Muxti bi muy bàyyi ko Mbàkke Kayoor àndoon na ak ñaar téeméeri góor ay taalibe ak ñaar fukk xam naa dina baax ñu tudd ci ay benn benn waaye dama ci bañ a dugg ñu defee ni damay lim ni ñii ñoo àndoon ak borom daaru muuti nga génn am ku la kar ni la sama bokkoon na ca lu tax tuddoo ko kon euh, ay benn benn laa ci tudd rek ndax ñaar téeméer yi ak ñaar fukk xawma leen ñoom ñépp su ma leen xamoon tudd leen fii du ci xaj kon keroog bi muy bàyyikoo Mbàkke Kayoor ngir ñëw ci pakk bi bokk na ci ñoomu àndaloon sëriñ Matar Samba Diop doonoon doomi ndeyi boroom Daarul Muxti bokkoon na ci ñoom itam sëriñ Balla Gaye Marakan bokkoon na ci ñoom sëriñ Barakure Ndiaye bokkoon na ci ñoom sëriñ Galaay Ndiaye bokkoon na ci ñoom sëriñ Mor bu Mbakke sëriñ Paate Sall sëriñ Modou Makhtar Diop sëriñ Massaer Sill sëriñ Beyti Diop sëriñ Mawad Wadd sëriñ Mat Diop Témour sëriñ Aliou ñan sëriñ Mor Anta Sill sëriñ Ibrahima ñan sëriñ Babacar Fall Colli sëriñ Soose Ndiaye sëriñ Moussa sëriñ Modou Gueye Fati Ali ñooñu moo doon staff bi nga xamante ni ñoo yore woon njàng mi danaa ci ñëw ci kanam ndax ba muy bàyyi ko Mbàkke Kayoor ngir sanc si jëkk bi moom borom daaru muuti dafa waxoon ni barab bee may sanc dama bëggul mu ñee benn dëkk muy daarul muuti taawam ba ñëw Cheikh Ahmad Hawa Balla ni bëgguma daarul muuti ñee benn dëkk Cheikh Abdul Xuddus Mbakke ñëw ni bëgguma daaru muuti ñee benn dëkk sang bi fi toog tey di Serigne Cheikh Xaddi Mbakke yàlla na fi yàgg loolu Mbakke tëwér ñëw ni ko daarul muuti doo ñee benn dëkk kon Serigne Socé Ndiaye ak sëriñ Moussa Ka du sëñ Moussa Ka mi doon taalif nag mii sëñ Moussa Ka ci jàngalekat yi borom daarul muuti mag ñi fi nag xam nañ ko daaray alquran la yoren fii moom ak sëriñ Soose Njaay ak sëriñ Modou gay Fati Ali ñi nga xamante ni moo doon way juru sëriñ no Gueye imam waxuma nag sëriñ Thierno Gueye moom sëriñ Balla Gueye mi wàcc ab liggéey bu yàggul waaye sëriñ Thierno Gueye imam mi daan jiite euh, euh, naafi la doonoon imaam te sunu borom dogal mu wàcc liggéey ci jamono yële ak si Ndakaaru way juróom Serigne Modou Gueye Fati Ali ñooñu li tubaab di wax staff ñoom ñoo féetewoo noonu euh, njàngaleem alquran mi euh, ak ku ci mel ni sëriñ Mor Jobbe Sil Serigne Maguette Ndiaye Kalom Serigne Mor Anta Mbeng moom ab rab la woon moo doon way juru Serigne Abdou Latif Mbeng moo daan li xaamal borom Daaru Muuti daan ko noddal bi mu fi jógee doomam euh, Serigne Abdou Latif moo wéyeloon loolee Serigne Cheikh Yoro moom itam ab lawbe la woon ndax sanc bi dañu doon yittewloo dinaa ci ñëw ci kanam li mu waxoon ni bëggul kenn bàyyi ko ci sancam bi ni damay dem dëkki sàngam ngir yettulu ji fa ndax wala ma ëwlu ji fa ak ndomba wala ma foorlu ji fa ab tame kon bi mu ñëw dafa waajaloon loolee lépp euh, kon euh, bokk na ci nga xamante ni bi itam ci ñu mu àndaloon la jàmbaaram yi nga xamante ni ñoo nekkoon daarul manaan bokk na ci ñooñu sëriñ Habibu euh, Balla Gajaga di wayjuru soxna Xadi Gajaga bokk na ci ñooñu sëriñ Abdou Mbakke mi nga xamante ni bii daaraam moom la sëriñ Cheikh aw Balla sanc tuddee ko daarul manaan kon daaray sëriñ Abdou Mbakke moo doon daarul manaanuk sëriñ Cheikh Awa Balla gi ak sëriñ Madou Fay Fetto ak sëriñ am sëtu njaay nga xamante ni bokkoon na ci ñañu loroon ca ñañu gaañoon bokk ca xeex bi nga xamante ni amoon na ci diggante sàmm ya ak dong ya ca daarul manaan ak ku ci mel ni sëriñ mbay njaay cëll di waajuru sëriñ Moustapha njaay moom euh, waajuram sëriñ góora njaay borom daaru muuti moo ko seexal jël sëriñ mbay jox ko ko mu topp borom daaru muuti ba borom daaru muuti seexal ko moom Serigne Mbaye Ndiaye moomee bi borom daal muuti ñëwee fii ci pàkk bi am na ñu mu jubluwul woon ba xeeti ñaan yi ñu fi doon def doon nañu ko tojal mbaa ñu doon ko yàq ñi nga may nettali ni am na bis ba ñu waajalee léemu ay fa ñu koy def ba noppi borom daaru muuti dafa woo sëñ Mbaye Ndiaye cëll ni ko dama bëgg nga def loolu ñuy wax nëxti law dem ci barab bu bu bu feeñ nga def fa ab jal def fa mel ni ay ay ay gàllaaj yooyu la ñu fa denc ba ñu ko defee ba ñu dellusee fekk nañu ñi ñamu jubluwul woon def fa ay ngaanuwaay ak ay ay luy toj lu yàq ak yoon yi lépp kon nga gis gis gisu borom Daaru Muxti ba ngir fa mu dencoon léemuwaay ya wax nañu ni keroog sëñ Mbay Njaay moom mu la yebal mu dem def loolu ñuy wax nëf ci ndaw dem jal jal bu mag def ci ay yu bare bare bari ba ñu dellusee see dañoo fekk ñu doon ko euh, tojal kon ñooñu euh, bokk na ci ni ma leen waxoon léegi rek ni du euh, ñi toppoon borom daaru muuti ñépp ñoom laa mën a indi waaye ñi bokkoon nañu ci mag ñi nga xamante ni bii àndoon nañu ak moom mu ñëw soog euh, sanc si pakk bi di daarul muuti bi bi mu fi ñëwee nag ak àll la fi fekk ak ay rab ak ay sàmm yu fi nekkoon yoo xamante ni boo déggee tur yi nga xamante ni moom la fi fekkoon te lu ci bari doonoon ay déeg da nga xamante ni loolu turi sàmm la maanaam turi euh, pël la ndax déeg bu mel ni da ngay dégg ñu wax càbbu gél koso koso gi euh, euh, Riyadu Salihin la sëñ bi waxoon ni nañu ko ko tudde turu koso bi li ko indi mooy jamono yooyu pël yi soow mi bari na bu ñu ko jaayee du jar am na déeg bu buñ masaa ñëw foofa la ñuy sotti sow ma sow mooy kosom ci pël turu kosom woowee moom la ñu déformé di ko wax ba indi ci turu koso waaye koso du dara lu may déeg boo xamante ni dañu fa daan sotti sow mi daawul jar muy kosom ñu di ci dem ba naan koso kon loolu moo indi turu koso bi bi ko borom Daaru Muuti sancee entre 1922 ak vingt 1923 nekk fa nekk fa ba mujj ñu naa ko borom koso ba mujj kuñ ko tuddee ñu naan ko koso ba ma war a sëñ koso asulo sëñ koso gànnaar koso moo fi gis fii ba japon xamal ni tur mi daaru muuti gii la euh, bàyyi ko kon lu mel ni bii bi jaxaw ngulaangul mbaam ndànk dullungel yooyu yépp ay turi euh, pël la woon di ay déeg yoo xamante ni bii ñoo fi euh, nekkoon kon borom daaru muuti daal di ñëw dal di sanc ci 1912 waaye sunu boroom dogal na barab bi amul ndox pàkk bi tey ba ñu koy sañc fan lañu daan roote ji barga gii ci wetu ndóoyéen fan lañu daan roote ji kër ma ndumbe xëri fan lañu daan roote ji mese rek mam balla ndax booba daaru muuti amul ndox kon ndox bokkoon na ci jafe-jafe yi nga xamante ni boroom daaru muuti jànkoonte woon na ko ak moom ci pakk bi ndax Daaru Muuti mar def na fi lu ne beneen gàllankoor bi di tawat ju ñu wax peste ndax bi mu sañcee dëkk bi la fi tawat jooju am nga xamante ni bii lor na fi ñu baree baree bari pexe amul peste di tawat joo xamante ni kenn xamul lu koy faj jamono yooyu lan moo ciy pexe mooy nañu ñu lakk dëkk bépp borom Daaru Muuti lakk dëkk bi bàyyi koo fi dem sanc Cinkoli gi nga xamante ni bii fa la dëhaloon doomam di Sidna Ousmane di Sëriñ Ousmane Mbakke kon benn jafe-jafe ngi noonu ndox ñaareel bi sanc na sancam tawat am na fi ba ñu lakk ko ñetteel bi mooy ñaari at rek la fi def la première guerre mondiale daal di déclaré ñu ñëw ci Sëriñ Tuubaa di ko laaj ay soldats te booba jël waxuma sa doom waaye jël sab taalibe di ko joxe soldaar doyoon na waar lool bi Blaise Diagne ñëwee wax ko sëriñ bi ndax booba mbirum défendre sa li ñuy wax patrie la woon ndax allemand yi song nañu France France moo yilif Sénégal Sénégal ci la bokk bu ñu faagaagalee France mën nañu dem ba loolee Sénégal bokkaale ci ñu ñëw laaj sëriñ bi ay soldaar mu jafe lool mu daal di yónnee woolu borom daaru muuti mu fekk ko njaareem mu xamal ko ni ko nasaraan bi day dafay laaj ay soldaar te mu mel ni day dafa jafe lool ndax booba woote nañu njaareem ngir mbindum soldaar yi ay fani fani fan amuñu kenn ku ñu bind mu daal di borom daaru muuti loolu laa la doon doye mu daal di ñaandu booba tubaab yi dañu daan ñaw mbubb yi nga xamante ni bii moom la soldaar yi di sol bu ñu soloo ay mbubb lañ la daan jox boroom borom daaru muuti ba mu egsee ak mbubb ya lan la njëkk a def soldaar jafe na njaareem kenn bindul waxuma la sa doom waaye taalibe sax kenn bindu ba mu nee cëpp jógee njaareem dafa woolu loxol ndeyjooram ba di sëriñ Mor Jëbu Mbàkke daldi ni ko mbindum soldaar mi laa bëgg ñu tàmbali ko njëkk la bind mu daaw ball mi teg ci mudu abib mi ñu daldi bind sëñ moo daaw ball madu jàng jóob karacil moo daldi nangu mbubbum sëñ moo daaw ball ni maa koy demal bay njaxat di waay juru euh, ay dara jaxate moom moom mi nga xamante ni kera bi borom daaru muuti financé ci dëkk bi di guddi dimanche Euh, dama xam ne du fi xaj ci waxtaan wi kon dinañu dugg ci mawlud bi nga xamante ni bii lu yàgg la ndax keroog bi ñu financé la ñu njëkk a def mooy diggante ñëpp jànkat yi dajewuñu Baye Ndiakhate moomee moo fi njëkk a jàng ab jësbu fii ci Darou Mouti Baye Ndiakhate moomee moo fëkk mbubbum sëñ Modou Habib ni maa koy demal dong yi yuuxu ñu njëkkante mbubb ya borom Darou Mouti dem yóbbul Serigne Touba ñaar téeméeri soldat aha yoon wi nag fenn fu nekk. ñu doog faa fàqe ñëw di bindu ngir joxe ay soldats kon jàmbaaram yooyu nga xamante ni ñoo ko daan liggéeyal ñu ci bari dem nañu ci soldats yi ba leen Sëriñ Tuubaa dajalee def leen a jullee loolu moo tax sëñ Daam Njaay mi nekkoon daarul ma naanu sëñ Cheikh Awa gi moom bi mu jógee ci soldat ga def noonu bu faatoo bu ko kenn jullee ndax moom Sëriñ Tuubaa jullee na ko ba noppi ñu dem maajali sëriñ Touba ndax ñoom sëriñ bi lañ doon demal soldat te loolu feeñ na ci ba ñu demee soldat ku ci mel ni sëriñ Balla Gaye Mbarakan di wayjuru sëriñ Thierno Gaye mii wàccu liggéey bu yàggut ak sëriñ Bayti Diop di wayjuru sëriñ Alla Diop mii nekk Bayti yi c'est ba ñu nekkee ca quartier ga dem Maroc gis fa ay marakis ak ay sikaara yu lan la seen xel dem mooy jënd ko ngir yónnee ko borom Daaru Muxti addiye te booba ay soldaar lañu ñu jënd sikaara yooyu sikaara ku ko xamul euh, li ñuy wax maxtu léegi sikaara der lañu ko daan defare mu doonoon saak bopp dañ ko daan ràngoo def ca biir ay xasida kaamil alxuraan ak loo ca bëgg a def kon foofee la jëndee sikaara ya nekk ci quartier gi yónnee ko ba borom daaru muuti jot ko ba bind ab leetar di leen ci sant yónnee leen ko sëriñ Maguette Ndiaye kaloom ñu fetal ko mu daan waxtu ba wax waxtu wa del ci glace ci koo xamante ni yaa ngi jóge Kayoor am na way wum ca def di wax ni ba mu fa tëddee gisu fa ku may yàlla ak yonent beeg boroom daaru muuti ci ñoom la doon sukkandiku ba loola moo ko musal ba mu dellu si sunu borom dogal cëram boobee desoon ca kerte ga ñu doonoon soldaar yoo xamante ni demoon nañu soldaar waaye taalibe ga lañ fa yóbbu yóbbaale ñi ngi may nettali ni am na bis ci Marseille quartier ga fa ñu nekkoon doon taaxum kaw bisu gàmm ndax ña nga woon ca quartier ga waaye ñu ngi doon topp seen lislaam nekk ca karce ga yàquloo woon na dara ci seenu jaamu yàlla ak seen jàngu xasaay ndax sëñ Dame Ndiaye mii ma leen doon wax léegi ni moo ne woon bu faatoo bu ko kenn jullee ndax Serigne Touba jullee na ko nee na daf daan def fu bu guddee fu ñu masaan a campé ñoom soldat yi muy yi mawaahibu di ko yëkkati ca kaw. ñu ne am bis mu tàmbali rek tubaa bi ñëw ni ko eh Ndiaye arrête il faut pas chanter ce que tu fais là c'est du tapage nocturne yàq nelaw nit ñi tey bu fi woyee. nee na mu bàyyi nee na ñu tëdd almaa yi songu leen ci guddi gi faagaagal ci tubaab yi rey ci loo xamante ni kenn xamul la mu toll nee na ci ëllëg sa moom tubaab ba moo ni uwee njaay njaay il faut santé ce soir ana njaay tey moom na jàng ndax moo ko tere woon démb ni ko tey bu fi jànge maanaam bu fi woy almaa yi dal ci seen kaw ba rey ca lu bari nee na ci ëllëg sa moom moo koy wër naan ko ana njaay tey na nga santé kon nga gis ni ña nga woon ca soldaar ga waaye ñu ngi doon dund seenu taalibe nekk nañu bi bisu gàmm ñu nekk ci ñeenteel wala juróomeelu taaxu kaw ñoom ñu daje di yëkkati rahiya nee nañu dañuy jàng ba léegi ba yàgg rek kii sësoon ci fenêtre bi jekk ba yàgg rek mu ni sëñ Tuubaa ngoog daal ni bëri rek jaar ci fenêtre ba te mu ngi woon ci juróomeelu taaxu kaw ñu defee ni faatu nañ bi ñu wàccee ñu fekk ko muy daw di songu miir bi di ko dóor ay dañ kon nga gis nii demoon nañu ngir défendre patri bi ndax musiba ma bu lawee dana egg Sénégal waaye seenu taalibe la ñu fa yóbbaale woon ñenn ña jële fa métier ndax man miy wax ak yéen ki jur sama waajur sëñ Massayer Sill mason la fa jàngee ba bi mu ñëwee citerne yi borom daaru muti yi ñu daan sol pep moo ko daan tabax soo demee jaxaw kër sëñ Mor ak Sangura am na citerne yu mag yu fa nekk yoo xamante ni bii moo ko fa def te ci quartier gi la ko jànge kon nga gis ni jafe-jafe itam feeñaat na foofu ndax ñu bari fi taalibe yi dem nañu ngir euh, xeex boobu nga xamante ni bii moo doon la deuxième guerre mondiale waaye yemu ca ndax am na beneen danger boo xamante ni bii moo doon ay jëlkat jëlkat ci wolof di ko wax sàcc maanaam euh, demoon nañu ba waxuma la euh, euh, Daaru Muuti gi waaye tundu Kajoor bi yépp ak Mbaakol jëlkat yi alali jàmbur yooyu demoon nañu ba mu doy lool ba loolu moo taxoon conseil colonial bi fi nekkoon nga xamante ni jamono jooju mën nañu wax ni moo doon assemblée nationale tey nga xam nga ni assemblée nationale fa la député yi di daje gox bu nekk conseil colonial kon ñi ñu faloon ci canton yi ak cercle yi cercle yu nekk amoon nga sa conseil yoo xamante ni ñoo daan daje nar ca conseil wa ngir tawati askan wi wala euh, ñi nga xamante ni bii ci sa cercle la bokk nga indi fa seeni tawat kon conseil colonial ci seen session euh, ordinaire octobre 1923 procès verbal bu mu ngi nii maa ko jëlee archive nationale de France procès verbal de la séance du 16 octobre 1923 au soir ci ngoon lañu ko def bi ñu dajee ñii ñooy conseillers yi nga xamante ni bu doon tey ñoom la ñuy wax ay député sont présent maanaam ñii ñoo teewoon ku ñu doon wax Ndiaye Clédor Pierre Chimère Gilbert Louis Sangue Michel Diouf Ngalandu muy Ngalandu Diouf Dram di Oxy Diagne Laminu Mabigé Gajaga Guèye Alioune Baylo Abdou Bah Ibrahima di Diadji Diop Makhtar Ahmed Fall Samba Lawbe Diop Maysa Mbay Sall Makoddu Sall Samba Suuna Fall Ndongo Fall Samba Xëri Cissé Buna Ndiaye Alioune Sow Boubacar Ndeene Sidi Ndiaye Amadou Ndiaye Elimanel Fall Alioune Silla Samba Ñebbe Koli ñii ñoo teewoon keroog ci gestion boobu sont absents ñi nga xamante ni bii dañoo absenté woon moo doon Alexis Anthony Gérard Anatole euh, Kounché Régny Gilbert Antoine Georges Jules Mendy Ambroise Sayer Jéli euh, Bakary Martin Edouard Amadou Kane Amadou Salam kan Kumba Ndofène Diouf Abdou Diallo ak Amadou Makhtar Wan ba ñu dajee ci biir gestion ba présenté nañu fa président conseil bi ni ko voici une lettre des habitants de la ligne aide contre les voleurs maanaam lettre yoo xamante ni bàyyikoo na ci ay kilifa ci 1923 boobu dëkk bi fukki at ak benn lay doog a am ñu bind gouverneur ngir ñu jàppale leen ci jëlkati alal yi nga xamante ni bii booba dem nañu ba jéggi dayo lettre yooyu ñan ñoo ko bindoon Abdou Abbas Diop chef de village Cil Maham Akol Momar Fama Diop commerçant Mekke Mourad Ndaw Yorofal cultivateur Kër Maxtar Binte Masamba Xari Diop cultivateur Deqale Matar Binte Cerno Ibra Fati marab bu daaru muuti Matar Marema Sill ñaxal Moussa Mané Ndiaye chef de village Mbakol Momar Sock commerçant Mexe Latsen Latsene Fall cultivateur Koul Mandiaye Demba chef de village Bawol Matar Anta Diop Kokki Mamadou Dia Badar Diop Malick Diop euh, Kërma Diop Abdoulaye Mbaye commerçant Cilmaxa kon ñoom kilifa yi seeni leetar daje na ci borom ndar ngir ñu di ko jàmbat càcc goo xamante ni bii metti woon na lool ca la waxee ni proposition boobu nga xamante ni bii indi ngeen ko muy jàmbat yooyu moom dina wax ñu renvoyé ko ci l'administra l'administration ngir la ca war ñu def ko ca kon loolu itam bokkoon na ci jafe-jafe yi xam ngeen nii borom daaru mu ci jàmbaar la joj musta nangu ku ko offensé wala ku ko tooñ te xam ngeen nii ab àll la sañcoon ay rabi àll yu féroce la fi fekkoon muy ay gaynde ay bukki ay segg loolu taxoon na Daaru Muxti mu ngi bokkoon ci cercle bu Tiwaawoon loolu dinaa ci ñëw li lay won ni ab liir bu juddoo bisu ngénte la am lu feeñ ci moom dana yaakaaru lool pak bi nga xamante ni amagul téeméeri at e, bi ñu ko sancee ci 1912 juróom-ñetti at gannaaw ba di 1920 am na répertoire boo xamante ni bii gouvernement général de l'Afrique occidentale française ñoo ko defoon colonie par colonie kon Sénégal ak colonie la woon répertoire bi colonie bu nekk la fa nekkoon ci ay dëkk moom lañu defoon ci répertoire bi ni ñu koy defee répertoire téléphone nga xamante ni bii numéro boo soxla ci nga koy seet defoon nañu benn répertoire boo xamante ni bii Afrique gépp colonie yi nekk Afrique gépp a ci nekkoon waaye bi nu soxal mooy colonie bu Sénégal kon recensement boobu ñu ngi ko commencé woon entre 1920 ba 1925 ci circulaire boo xamante ni bii numéro 771 statistique du 11 août 1956 la lañu ko yeesalaat soo demee ca biir répertoire ba nga xam ne dañ ko jëloon par ordre alphabétique tàmbalee ci dëkk yi tàmbalee A B C soo demee ca D ba da nga fa fekk Daaru Musti 1 ak Daaru Musti 2 kon tubaab yi dañu ko séddale woon ñaari dëkk Daaru Muxti un bokkoon ci cercle bu Tiwaawoon ban canton canton Guet Daaru Muxti deux Tiwaawoon ban canton canton bu Guet kon nga gis ni sanc bu ñu sanc mu am juróom-ñetti at lool rek ndox amu fa jafe lool waaye tubaab yi bàyyi woon nañu ko xel ba ba ñuy recenser jëlaale woon nañ ko ci recensement boobu nga xamante ni bii 1920 la ñu ko euh, defoon kon jafe-jafe yooyu bi mu amee moom borom daaru muti dafa takk ànd ak sëñ Matar Samba Diop ñoom sëriñ Mor Diobou ndax xam ngeen ni daaru musi ci cercle bu Tivaouane la bokkoon mu daal di dem gisee ci ak l'administrateur bu tiwaawoon ba mu demee la mu ko jàmbat mooy dama yor sanc bu bees te rab yaa jooyu bari na maanaam puutar ak ay bal daal moo ma taxoon a jóg ndax moom jàmbaar la joo xam xamante ni daawul tàggoo ak fetal wax nañu ni ba mu eggee moom l'administrateur de Tivaouane di commandant bi fas yi borom daaru mu ci tàkk moo yóbbu aw fitam mu ñëw ni ko dama bëgg sa forage yi nga may ma ci benn borom daaru muti ne ko demal tànn yari fas la ci neex nga jël commandant boobee moo ko jox ay carton cartouche yi cartouche yi cartouche mu dellu si waat fii nag ngir mën a jëflante ak ndegment yi nga fi nekkoon te mooy rab yi ak loolu loolu dem na ba mbaamam mi nga xamante ni moo dàqoon a sëf ci mbaam te mu tudde woon ko doomi nijaayam di soxna ndaag Jóob ñu daan ko wax ndaag bukki dafa lekk mbaam ma ñu ñëw ni borom daaru muuti day ndaag de bukki lekk na ko mu ni leen ngeen ni ñu ni ko bukki lekk na ndaag mu daal di joxe cartouche gu doy ak ay fetal ni leen bukki ba lekk ndaag bopp balaa soxla fii ma toog mag ñi daal dugg bi rek bukki bu ñu gis fetal bu ñu xaree biir ba duñ ca gis dara ba ñëw fekk ponkalum bukki mu tëdd ci biiru dédd di nelaw ñu fëgg ko bal mu dee ñu xar biir ba fekk desi ci mbaam ma ci biir ñu dagg bopp ba jàpp ca nopp ya ba egsi ci borom mu muuti ni ko bukki ba lekkoon ndaaga ngi nii mu ni leen waaw kay nanu ko doxale noonee loole ko sëñ Moussa Ka di wax dafa lewetoon a leweta lewet ba mel ni am xar waaye dafa wexoon a wexe wexe ba mel ni xettal li tubaab bi wax dépassé musta nungu ku ko dépassé loolu sëñ bi di wax yonte bi sallallahu alayhi wasallam baslun wa basun li man laanoo wa man jaaru boo ñëwee kuk nooy mu ànd ak yow ci nooy gi waaye boo ñëwee kuk dëgër itam mu mel ni ak wey kon euh, jafe-jafe yooyu loolu bokkoon na ci waaye li ci gënoon a metti moo doon ndox ndax mag ñi nga xamante ni tey ñoo tëdd tool Matar Dia te bi ndaayaan awa balla di indi forage bi danañu ci ñëw boo leen laajoon jam jëf moo gën a rëy ci Daaru Muxti wallaay néegub yàlla bi mu fi def 1966 am na solo lool ci diine waaye mag ñi day keroog bi Paul Béchard taxawee ñu taal machine bi ndox mi xelle mu yëkkati loxoom ni ba bu àddina tukki du jeex kere nga xamante ni bi soxna Maguette Samb kumandoo kumandoo yeen Diouf ñoom kumandoo yeen Thiam ñoom di tagg sëñ moo daaw balla jëfa nga noonu joo xamante ni bii mag ñu ñoom mënatuñoo gis jëf ju ko gën a rëy lan moo ko waral la ko waral mooy bi mu sañcee fii wax naa leen ni barga lañ daan roote ji mesere lañ daan roote ji kër ma dumbi xëri lañ daan roote ji ngir ñu masaan togg dañ daan jël ab xaal xar ko def ko cib indéef muy toq ci cin ñu di ko ñu luge bu ñu bëggee soq ab xaal lañuy xar def ko ci pep mi di dëbb ba ba muy soq fii nit nekk na fekk doomam mu naan yaay damaa mara naan yaay damaa mara naan yaay damaa mara naan ba wàcc ab liggéey wax nañuy bisu àllarba boobu borom daaru muuti dafa yónnee ca barga ndax bi mu ñëwee bënn na fii néboo ji di teen bi nga xamante ni moo nekk ci yaari guy ya nekk ca ginnaaw armeel ya waaye bënnut mu gas fi ay nu noon na am ndox waaye deux cent quatre-vingt-cinq la ñaar téeméeri mètres la ak juróom ñetti fukki mètres ak juróom mu gas fi madroom gi nekkoon kër Serigne am sëtu Mbàkke nga xamante ni dafa sakk léegi ak xéewal gi nga xamante ni mooy teen bi nekk buntu kër Serigne Ousmane Mbàkke te 1966 bi Cheikh Mamadou Hawa bala di waa ji tàmbali jumaa ji mu waxoon ni def ci listixaar gasaat ko ni fekkee teen bi am na ndox la mu bëgg ci jumaa ji dana ko ci am muy teen bi nga xamante ni Modou Mbaye moo ko yor te sëñ Cheikh Diop mi ko yoroon wàcc ab liggéey kon jafe-jafe bi Daaru Muxti li ci gënoon a tar moo doon ñàkk ndox am na ñu àndoon ak boroom Daaru Muxti amoon fi ay tool waaye mar wi taxoon na ñu dem wuti fu am ndox bàyyi fi tool yi ba noonu la ñuy ñàkkee ay tool maam yi demoon na ba bar lañu daan roote teen bi fi amoon ndox muy aynu ak bar defe naa ni sama gaa yi ma jàkkaar lool xamuñu lan mooy ak bar bar mooy buum gu dijj ndax teen bi ñaar téeméeri mètre la ak juróom-ñetti fukki ak juróom kenn mënu koo tiim di wëgg dañuy jël bar gi lonk ko ci aw fas nit war ko suñu duyee mbuuka mi nga xamante dana ma biñuwaar wala ñaari biñuwaar ay loxo du ko mën a jëkk euh, jukki fas wala ñuy dàq muy dem di dem di dem ba bar gi génn am na lu mel ni satar lu ne woon ci booru teen bi ci la ñuy sotti mbuuka mi daal di yuuxu as ngóoroo waññeekul mu daal di tourné bokk nañ ci ñi si gënoon a ràññeeku Cerno Ndoy mii nga xamante ni bii Maxtaar Sarr di way juru euh, ñoom Marabat Sarr moom la daa waral nga xamante ni wax nañu ni foo masaa toll ci ci guddi gi suñu demee ba mbu ba mbuuke mi fees da dégg mu naan ko cer Ceerno Ndooy doxaleel ndax naar la woon bari ya ca gënoon a siiw moo doon baru déeburi jaw góor gi déeburi nga xamante ni booba amoon na succès lool ndax ñàkk ndox mi ne nañ palto bi mu daan sol dañ daan jënd libari guro suu kër lenn lu nekk ndax booba li ñu daan wax am ndemelaan te mooy këri fonctionnaire yi fi nekkoon doon Euh, ma mbay ma euh, mbayloo ba abdu dañ daan am soxna yi ñu tànn ni leen da ngeen di yenu nangami ndox dabi ndox yóbbu ko campement campement mooy guy gii nekk ci sako bi tey boo ko defee doog a am loo yóbbu sa kër amoon na barub sëñ mu daw bal mbay taabaan njaay moo ko yore woon doon way juru euh, mudu kara njaay taabaan ak càlle ak bàcc sin li sama waajur ñoom ñett ñoo yore woon baruk sëñ Modaw Bal amoon na baruk Birahim Jeng di wajuru Faliye Jeng miin ab naar la woon ak baruk Sóori Si waaye booba Daaru Muxti mar bi ni mu demee jëlee naa ci sëñ bu Mbàkke yal na sunu borom yokk ay leeram man ak sëñ Mbàkkeem sëñ Moustapha May màggalu Mbàkke Kayor muy dunu wax digganteem ak maganteem ak sëñ Abdou Xuddus Mbàkke muy wax ni dey jóge naa Mbàkke Kayor gi ñu yónni ma ci saaba ñu yónni ma ci ma ci borom daaru borom daaru ndax waaye juróom doomu bàyyi sëñ Mor Anta Sali nee na ñëw naa fii mar wi jàpp ma metti lool ba nee na néegi kaasi néegi kaaskaray borom daaru muuti néegi ñax yi boo tëddee ci ruum bi seddaay bi muy sedd nee na ci suuf soosu laa doon tibb di ko sotti ci sama dënn bi ndax mar wu metti moom sëriñ Habib bu Mbakke moom netti li lool nga gis ni kon bokkoon na ci li fi gënoon a doon ay jafe-jafe muy euh, mbirum ndox borom Daaru Muxti nekk ca loole ñàkk ndox gi waroon naa tax buy julli mu tiim waaye musu la tiim waxuma la tiim waaye daf doon wax ni sama jàkka ba fi kenn dugg te jàpp kon sharia mayoon na ko muy tiim waaye yomb yombi sharia yooye moom la soxlawul woon la fi dox doon ñàkk-ñàkk balaa kenn julli da ngay jàpp kenn mënut a dugg ci jàkk ji te jàppoo mar moo tax soo déggee sëriñ bu saaka di wax ni euh, gennuk fajar lamasatim fadaaru keroog Matar Diop moo ko nax mu waar Matar Diop bëkk néegu boroom daaru mu ci la bopp dem na ba guddi mënatula muñ mar wi mu jël satale gi borom daaru ci war a jàppe ci fajar gi naan ko am na ñu sax dañ da koo naan ba noppi duñ ko suuf ba mu fees ndax boo waxee ne xelum gone ko jàpp moo tax mu ni noon na ma yari tàkkusaan laa ma sa tiim te boo amee ndox fay ne julli yemu tiim keroog la ñu tuddi sëriñ ma sàmba ànd ak sëriñ ndaam sant Sidi Bamba ñaareel ba mooy ma ba ñuy sanc koso ñuy rooti Tuubaa atma mel ne kas gennuk fajar la ma sa tiim fa daaru keroog Matar Diop moo ko nax mu waaw ndax naan na satala gi julli jot borom daaru mu si jóg ci fajar gi ñëw fekkul ndox ci sa gi mu tiim ba mu amee ndox la baamuwaat julli ga la taxoon Matar Diop def ko mar wu metti rek moo ko ko euh, yóbbee kon ñu gis ni euh, ndox bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni bii moom boroom Daaru Muuti doon na ko jànkonte waaye teewul fu mu nekk ba mu tàmbalee xumb bi mu sañcee dëkk bi ba naar yi ne woon njaareem bàyyi ko fu ne ñëw di ñëw di ko fekk si dafa daal di tuxu dem sanc fa xamante ni bii mooy daaru koso waaye sanc daaru itam am na ci ay jëmm yu ci jëf-jëf yoo xamante ni bii mëneesu leen a ñàkk tudd bokk na ci ñooñu sëriñ Mor Jëbu Mbakke damay wax ni sëriñ Mor Jëbu ni borom daaru muuti meloon ci sëriñ Touba doonoon loxol day joram fa mu ko féete woon Serigne Mor Diop foofee fa la féete woon boroom Darou Moukhty ndax sanc bi borom daaru sanc na ko benn ngi nii ci jafe-jafe yi ñëwul rek sanc ko ci ak dal dal di toog ndax bi mu ko sancee te ni Darou ci daf koy boole ci Kajoor indi woon na ay jafe-jafe ak ay kalaame ba am ay autorité yu bàyyi ko e, njaareem ñëw fi waaye sëñ moor Jëbu moo ànd ak moom dem Louga ci commandant ñuy wax ba dindi loolee borom daaru moo ti mi di mu daan rëy rëy rëy li ñu ci daan jaay ci gerte Kébémer lañu ko daan jaay ji daaru muuti amul woon bascule moom sëñ moor Jabu moo ànd ak borom daaru muuti di yéeg a ko wàcc di yéeg a ko wàcc ba ñu may daaru muuti bascule ngir ñu di fi jënd gerte waaye teewul ña ko doon xeex daal di baamuwaat ba ñu wax ni daal léegi bascule àll bi yépp dañu koy arrêté sëñ Mor Diop ni borom daaru muuti toogal yow bul demat bis ni ki tey jii sama ruugi jël naa ko garanté ko sa ruugi foo war a dem taxaw ci biro maa fay demal sama bopp daal sol aw dàllam di dox di dox ba loolee ñu niilal ko ba Daaru Muxti di jënd gerte kon moom sëriñ moor Jëbu ku taxaw woon borom Daaru Muxti la borom Daaru Muxti jël dëkk bi jox ko ko mu di ko lijjanti doon chef de village kon jëf na ci jëf joo xamante ni bii mag ñi àndoon ak borom Daaru muuti ñépp ay jàmbaar waaye moom borom Daaru muuti daf ko doyloo woon teel koo nattu ndax borom Daaru Muxti ni mu meloon ci Serigne Touba Serigne Touba moo ko ko sàkkul ci ak ndaw waaye sëñ Mor Jëbu itam euh, kera bi mu ñëwee sëñ Touba mu ni ko demal sëngi ji barabu Maam Balla ba mu ñëwee mu boole ko ak borom Daaru Muxti ni ko ne Ceerno yor baatit bi nga yor zahir si musuñoo tàggoo ba 1936 nga xamante ni lu jiitu muy wàcc ab liggéey jëlee na aw xàll Daaru yi ba yóbbu ko saamu sëñ Moor Jaara jële fi aw xàll ba yóbbu ko Mbàkke jële aw xal Mbàkke Kayoor ba indi ko Daaru Muuti jële aw xàll Walalaan ba indi ko Daaru Muuti te booba aw xàll mën naa wecci ab tëli kon nga xamante ni bu doon tey mën nañu wax ni moom sëñ Moor Jëbu def na fi ay tëli ndax booba yoon jafe na xal yooyu taxawaayu tëli la doon taxaw ba ci ci la ñibbi àjjana moom sëñ Mor Jóob Mbàkke yàlla nañu ko sunu borom fayal borom daaru mu si daal di fiy nekk nag euh, lan la fi nekke woon jaamu yàlla ak liggéeyal Sëriñ Tuuba ndax dañuy wax ni ñu bari boroom daaru muuti moo mujje seex borom daaru muuti moo mujje am ab dëkk ndax Sëriñ Tuuba daf ko ni woon koo xam ni boo seddoo ñépp xeet seenu cër yow yaay mujj sédd dañoo xamul ni borom Daaru Muuti bi ñu sancee Touba ci 1888 ñu teg ci ñetti at 1891 Cheikh Mahamad Lamine Baara di way juru Cheikh Sidil Mokhtar mi feeñ Serigne Touba ni mag ña ko toppoon li ngeen fi doon wut gan gi indaaleel na leen ko daal di leen di wàcce boobee la digoon ba santoon borom Daaru Muuti ni ko berul wutil sa këru bopp wala wutil sa dëkku bopp Serigne Moussa Ka wax na ko ca ma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkk kër kër borom daaru mu ci musta am ab néeg ci kër sëñ Tuubaa lay lay dëkk te guddeeg bëccëg subaa ngoon fu mu toll ma ngay kër kër yi ca mooma at la ko digal mu am kër te amuloon sax néeg te dëkk kër kër ba ko sëñ Tuubaa ne nag man ngaa beer wuti sa yëfi bopp lan la ko borom daaru mu ci tontu boo lay waxal Cheikh Bamba naa ko man dey fetal jihaad rek ma doy su doon doy daan ni ko loo yëngal soxub jihaad la te foo taxaw maay sëŋi wër la aar la sëñ Tuubaa ba mu ne borom daaru muuti man ngaa beru nag di jëfal sa bopp wut sa kër bopp wala sa dëkku bopp borom daaru muuti def ko ni man day waxuma la li ma la jëfal waaye fi ñu toll li ma doon doy rek mooy ma fetal jihaad ngir yow sëñ Tuubaa ni ko nag nungul nañ la lépp loo ma mën a sa jëfale ci rek am nga ca yoolu ku ma fetale jihaad yëmu ca may naa la ngay dund ba waxtu wu la soob deesu la seet si doo fi tàggoog lu la soob sëñ Tuubaa ni ko nag danga fiy toog ba ba mu neex la nga jóge fi borom daaru mu ti am na juróom-ñetti fukki at bopp mosu koo métti kon ñii wax ni moom la ñu mujj seexal ndax moo mujj seddu mooy wax ni bu fekkee seex mooy nga liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu wàccee la boole la ak mbooloo ñu di la liggéeyal ak mu jot nga jël ca lañ lay liggéeyal dem ziyaare ci sëriñ bi jox ko ko dellu si moo di ak ceex borom daaru muuti mësta seex waxuma la mujj seex waaye mësta seex kon ndax moom loolu mosu ko gàllankoor waaye bu fekkente ni ak ceex mooy sëriñ Touba jël la jàngal alxuraan ak xam-xam ni la yaay sama loxol ndey joor yaay ki nga xamante ni musoo juuyoo ak man ci sag ndaw ak sag mag yaay ki nga xamante ni bii musoo wuute ak man ci sag ndaw ak sag mag su fekkente ni loolu moo di ak ceet kon borom daaru muuti wéet na ca lool ndax moom pàkk bi ba mu ko sañcee itam barab la woon bopp dafi daan liggéey rek doon jëwriñ waaye lu mu fi mas a liggéey Sëriñ Tuubaa la ko daan yët wax naa ko waxati ko waxati ko ni leen borom daaru muuti la leen di xamal ni Sëriñ Tuubaa la daan liggéeyal da daan béy jox Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa jël asaka ja delloo ko ngir mu dunde ko mbaa jëfandikoo ko te loolu tàmbalewu ko Daaru ci kii dégg nga sëñ Moussa Ka wax ni boobee la bay fa fettoo yet ci dàgga jox ko Serigne Touba ma kër gay jàkk dàggee Serigne Abibou Balla Gadiaga Bamba ko jox maam Thierno def ko asak kon maam no Thierno munta bay mbéyam ba noppi wàññeeku jël asaka ja di ko jëfandikoo kon ñu gis ni moom pàkk bi ba mu ko sancee euh, da doon barab boo xamante ni dafi daan jëfal Serigne Touba kon noonu la nekkee ci pàkk bi nu njëkkante ak waxtu wi rek noonee nga xamante ni waxoon naa leen ni ba muy ñëw booba fa àddina toll woon te moo doon uude yu lay ëwal tëgg yu lay tëggal euh, naar euh, naar bu ñu daan wax ur di maami Omar Sougou mi nekk bitigu ndaay moo daan tëggal borom daaru muuti satar yi mu daan jàppe kon bi muy ñëw fii lu ab dëkk di woon lu nekk rek borom daaru muuti indaale woon na ko fii ci daarul muuti kon noonu la def ba lewo mi nga xamante ni bii ñeent fukki kilomètre la mu gor ko ba gor bi yegg mën naa wax ni bu doonub àll gor na ko ba gor bi moom yegg mu def fi fanweeri at ak benn ndax li gën a doy kiimaan mooy boroom daaru muuti bi ko sëriñ Tuubaa di bàyyee njaboot gi di dem ci géej gi fanweeri at la am waaye bi muy tooloo ñeent fukki kilomètres yooyu sëñ Paate Jang di wax ne ñeent fukki kilomètres yu wér la na tooloo maa ko wër dinaa ko wax waxin wér ngeen xam ni kooke kenn booba borom daaru muuti amul juróom fukki at borom daaru muuti ci ñeent fukki at ak juróom ñaar ci la sanc pàkk bi ci la gor lewam bi di ñeent fukki kilomètre sama kalaas gi waxuma la ñeent fukki ak juróom-ñaar waaye làq nañu juróom fukki at waxuma la ñeent fukki kilomètre waaye ñeent fukki mètre yu wér sax amuñu ko kër gu dëgër sax amuñu ko moom nag ci ñeent fukki ak juróom-ñaar ci la tooloo ñeent fukki kilomètre yi ci fanweeri at la ko Serigne Touba bàyyee yoon wi ak njaboot gi dem ci géej gi mu nekk ci diggante tubaab yi ak doomi soxna yi bëggul woon sëñ bi dellu si ak ceddo yi kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la boroom daaru muuti ci ñeent fukki at ak juróom-ñaar ci la sëñ sanc pàkk bii di daaru muuti nekk fi di jaamu yàlla ak liggéey diirub fanweeri at ba ci 1900 43 ca weeru ut ci weer wi nu nekk ca ñaar fukki fan yi ak juróom benn ci la ñibbi àjjana fekk na li may wax naan Shaabaan di baraxlu mooy weeru borom Daaru Muuti waaye am na bis ci bis itam yoo xamante ni bisu Daaru Muuti la muy talaata lu tax talaata fukki fan ak juróom ci la borom daaru muuti fukki fan ak juróom ci aw baraxlu ci la borom daaru muuti tëdd tawat ji ko yóbbu talaata ci la Cheikh Abdul Xuddus ci la Cheikh Mamadou Hawa Ball ñibbi àjjana talaata ci la Cheikh Abdul Xuddus Mbàkke ñibbi àjjana kon bis a ngi noonu bopp daaru muuti war na koy bàyyi xel kon talaata fukki fan ak juróom ci aw baraxlu Serigne Touba la mu ko waxoon boroom borom Darou Moukhty tawatul lu mel ni am soj la boo duggee bayti néeg bii ngay njëkk a jot te muy daaruy kaamil fa la tëdd soj moomee diirub juróom-ñeenti fan talaata fukki fan ak juróom ci baraxlu ko tëdd talaata ja dellu di ñaar fukk ak ñaar àllarba ñaar fukk ak ñett alxemes ñaar fukki fan ak ñeent ci aw baraxlu sëñ mu daaw bàll xëy si ko mu tàngal loo ko attaaya ba mu ko tàngalee ba noppi sëñ mu daaw bàll di ko xool ba yàgg mu wax ko la sëñ Musaa Ka waxoon ci marché ba ndax booba waa kër maam ñi ci ëpp dem nañu waa kër sëñ Mor Anta Sali booba borom daaru muuti ak sëñ Balla Coro ñoo fi des dégg nga sëñ Moussa Kane alaxiraay jeexal nga kër maam Balla Cheikh Moustapha amul ku dul Cheikh Balla maanaam sëñ Modou Moustapha deseetu fi ci waajur ku may sëriñ Balla Coro man ca booba borom daaru dem na ca marché ba la ko waxee alaxiraay jeexal nga kër maam Balla Cheikh Moustapha amul ku dul Cheikh Balla Cheikh Bamba dem ci wam sësin fa bel keroog la àdduna nuroo ku urmbal Cheikh Anta dem ci bopp amana sësin yóbbu sëriñ Afif mu riyee sëriñ Masamba dem atum lu nay sa si jumaay Tuubaa di ko jooy di bis bis yi fekkoon na Cheikh Coroog rakam Cheikh sa dem nañ ci amana sa sin cey cam sa murit yépp nag di yaakaar Ceerno ni ndax mu toog fii ban matal bi xat day dem atum basa sa si xam naa su doon ñàngoor ma ngay gasa sa si kon kere bi ko sëñ Mara Balla xëy si tàngalal ko ataay di ko xool ba yàgg mu ni ko sëñ bi day dem na maam Cheikh Anta dem na Euh, limal ko mag ñoo ñépp ni ko moom dey ñépp seen yaakaar ci yow la ne te yow sax kat sëñ Tuubaa moo la ni woon da nga fiy toog ba mu neex la borom daaru muti ni ko bu ma neexatut nag ni ko jàkk ba yàgg mu ni ko Moodu mu ni ko Mbàkke mu ni ko sa bopp la tax di wax waaye dinaa la defal li yées ci am noonu mooy fekke ak tal da ko fekke danga ko tal loolu la mujj wax ak sëñ Modaw Balla daal di tudd ci 1943 la borom Daaru Muuti ñibbi àjjana kon dañuy njëkkante ak waxtu wi ci ñi nga xamante ni bii ñoo ko wuutu kon sëñ mu daw la mu ngi toog di boroom Daarul Muxti bisu alxames ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru ut la ko waajuram waxoon def na fi ñeent fukki at waaye li ci gën yéeme mooy boroom Daarul Muxti ñeent fukki at ak juróom-ñaar ci la sanc pàkk bi sëriñ Modaw Balla ñeent fukki at ak juróom-ñaar la ko waajuram bàyyee pàkk bi 1896 1943 di ñeent fukki at ak juróom-ñaar li wone ak njàmbaaram moo di nii la deuxième guerre mondiale ci biir guerre bi ci la borom Daaru Muti ñibbi àjjana moom sëñ mu daw balla amagul juróom fukki at waaye juróom gor na gor bi ba garab yépp daanu lan moo des nag déjji ëkk yi ruuj ko ngir bu bët sebee nga mën a bay may wax ni nit bone jàmbaar la danañu ne lu tax njàmbaaru borom Darou Moukhty lan moo koy wone mooy wuutu gi mu wuutu woon Serigne Touba waaye njàmbaaru Cheikh Mamadou Hawa Balla lan moo koy wone mooy wuutu gi mu wuutu borom Darou Moukhty à l'âge de quarante-sept ans amul juróom fukki at borom Darou Moukhty bàyyilu ko fi ay millions wala ay milliards ay sàq sax bàyyilu ko fi li mu fi bàyyi woon moo doon yéerey barkelu mu sëñ Modaw Balla muy ay rakkam kenn donnul ci sa waajur birig mu toog nag di borom darul muuti euh, ni ko sëñ Kara Diop waxee woon jëfam xajul ci jataay bi waaye bi mu wàcceeb liggéey ci 1982 fekk ma ci dëkk bi ñuy wax Firenze ca Italie maa ngi fàttaliku ni marsiya bi maa ngi ko tàmbalee keroog ci buntu gaaru keneen su ma jël fa ab kaar ci biir kaar balaa ko tàmbalee woon a bind li ëpp solo ci ay jëfam yépp am solo sax waaye mooy lan mooy 1943 44 mu dal di tàmbali ñaari néegi waajuram yi di bayti ak ak maqaama mu daal di koy tàmbalee tabax taxawee ñu daaru muuti amee ndox maturum gi ma doon wax léegi ba ñu ko daan gas moom sëñ Modou Balla daan dugg ca biir ndax moom dafa muritu way juróom daan ànd ak ñoom di gas di dugg ca biir ten mu daal di tàmbali gasaat teen yi nga xamante ni moom la fi borom daaru bàyyi woon waaye juru dan jóg nii di sëñ Ceerno Fët Saar ñoom ay bërigo la daan jëlee Louga ndox di ko indi ngir ñu doon ci gasaat teen yi waaye magam ji nga xamante ni moo doon Serigne Touba te mu waroon koo jàppale mu sukkandiku ci moom di Cheikh Moustapha al te mu naroon ko lool ndax ba mu toogee di borom daaru muuti te gane ji ko kere ba muy tàggoo sëñ Modou Moustapha def ko ni Modou mu ni ko Mbakke mu ni ko boo demee nit ñi nañuy añ ci sa wërsëg tey reer ci sa der ñu ko Modou mu ne ko Mbakke mu ne ko man Modou Moustapha mi dey sama der bi bu doon mbuusa tey mënatu la def pepp moom la tàggoog moom mu toog fi 43 45 sëñ Modou Moustapha ñibbi àjjana keroog biñ ko ko yëgal fekk na daaram gi di nguddu péye di Daaru Rahman bi sëñ Fallou si Dieye nekk foofe lañ ko fekk xamal ko ni ko sëñ Modou Moustapha ñibbi na àjjana amoon na ci dong kuñ daan wax sëñ Cheikh Dieng Ndiol sëñ Cheikh Dieng njool du ab njoolaayu taxawaay moo taxoon ñu doon ko wax njool waaye sëñ Modaw Balla amoon na fas yu ñu daan wax njool moo doon sant ba ñu daan ko ca dekken tàkkental ba di ko wooyee Cheikh Dieng njool keroog dafa fekk ñuy ji gerte foofe la ñu tekki fas ya mu takk njool moomee ñu dem Touba ca xew-xew ba kon defaraat gi mu defar dëkk bi ak gor yi nga xamante ni bii waaye juróom tàmbali woon na ko mu yeggale ko ak li ci ëppati solo muy ndox mi ak jumaa ji lenn lu ci nekk woyoon naa ko ca marché ba bu dee gor yi dama waxoon ni ma ñëw limal la li mu gor ci daara tarbiya fay murit ci le xam daara raxmaan la njëkk gor ginnaaw baayam ba yebal fa fàllu doom ju fonk baay ba fekkoon na moodu gor ca dundu baay ba fañ naa karaacil ba sabax faktaar ba karaacil li ma waxoon ni ci nekku borom daaru muuti la ko gor nekk fa bañ naa ko moodum karaacil ba mujj kuñ ko tudd ñu naan la karaa ba turu koso yi na mu bàyyi ko ci borom daaru muuti ca koso turu karaa itam sëñ moo daaw bal lañ daa wax borom karaacil ba mujj ñu naa moodum karaa ba mujj ñu naa karaa ba karaa moo fi gis ci moom la bàyyi ko tàmbalee ci sëñ karabas kon euh, daara jooju nga xamante ni bii fekkoon na Moodu Gor ca dundug baay ba fay naa karaacil ba sama faak taar ba wasilatu ruboox la Moodu Gorlu far soppi tur wa gi la góor a farlu tuddee ko sarsaar yebal fa doom ja muy ko su assuloo ki lee di waaja tabax na kër ga ba mu daj gasteen ba yal na ko maam ji fay ca barke baay ba fekkoon na moo gor yabal mbéy na fa mbéy moo xam ni mësee su ko gis moo rakkam ja xam ni fu mu mas geesu gis ko moom ci lépp Cheikh Awa moo rawoon ci lépp ma ñëw xibaar la yow goru Madina te wax la xew-xew yi amoon Madina jàmbaar ja moom la mujj a gor ci daara noon yaa nga naan kenn du fi samp daara foofu sëñ Ahmad nee na ma doy naa yow kon loolu mooy gor yi nga xamante ni gor na ko ginnaaw wàjjur waaye li ci ëpp solo ndax xaal boobu nga xamante ni moom la ñu daan toj daan ko naan daaru nguut yi dafa dem ba Sénégal gépp def nu doomi bàjjan di ko tool gaar yeeg foo dem dégg ñuy tëgg naan daaru muuti ba muy door ci xottu xaal la ñuy naan di ko taaxuraan ma ni su fekkente ni loolu aw xas la woon moom suñ mu daaw bal la moo ko fi jëlee moo tax ma wax ca marché ba ni bu kenn neetul daaru dendaleb xaal naaca la ñuy naan yaa ko def raw Sénégal gannaaw sa bàyyi nga daal di indi ndox mi te moo fi ñàkkoon yaa fi dindi root mi te booba ka taxaw wax ak tubaab bi banaa ko lii laa soxla moom tubaab bi kenn mësu koo xalaat ku dul moo Modou kay bàyyi bas tey magi Cheikh Abdou ñu naati déet mu dem gisee gouverneur ñu may ko forage bi le Mbàkke mooy góor ñu daal di fa yebal tubaab mu gas ko bu tudd Paul Béchard lu mu wax mu def ko keroog ba ndox ma xelli ko daaru la woo gouverneur ba mu teew fa daaru am na ñu noon sax du fa ñëw ay wax la nde ab tubaab du ñëw ci lii ay nax la keroog danoon gaañu watab tubaab bi fu mu cange fab leen ko te fab tubaab bisu keroog rab ya nekk daaru ñoom ñëpp àndi kenn ka sañ ci daaru baaru benaa cheikh Modou yaa di ndaanaan wàccal damul ñaawoo ci réew yi Soodaan yaay soxna màggat sàmb moom it kañ na bisu keroog cheikh Modou jëf ja mat na ba ndox ma xelli ko te sori penc ma mu daal di koy gaslu mu ñëw fa penc ma mu daal di fay tabaxlu ay septerne ba mujj sax ñu faf ko def ay robinet ba léegi ndox ma foofa jaar fa daaru mu mel ni lac de guerre gëjëm Dakar kon le 28 1949 keroog bi nga xamante ni le haut commissaire de la l'AOF waxuma la kii yilif Sénégal waaye kii yilif Afrique gépp ñu ni day ñëw Daaru moo Muuti ñu ni mënu faa dem ba ñu ci doon teg ndax Daaru moo Muuti amulu tëni keroog sëñ Madaw Balla rakkam sëñ Mbàkke Anta la yebal boole koog ay góor yàlla ni leen nañu gatandu ji Paul Béchard bu ñu demee ba ca oto bi càng bu tubaab bi wàcc na ngeen téye ñu yenu oto bi ak tubaab bi ba indi ko ci bént nga xamante ni boobu Paul Béchard am na doole ji toll nii usines yi nekkoon lu ak yépp dañu koo fay ngir bañ saxaar si sonnal ko waaye yàlla dogal na sëñ Mbàkke Anta ñoom nee na ñu bi ñu demee ba ci guy gii ci fi ñuy wax Kër Baye Saer lañu ñu seen drapeau France bi di folote ci naas bi nga xamante ni bii moo jiitu woon te Paul Béchard nekk bis boobee laa ni bàyyi Sidi Mbàkke fetal na sox boo xamante ni ci Daaru Muuti xaw ma nun de ndax nun dañoo juddu fekk robinet yi di xel bi waaye bàyyi ñoom ak maam ñoom ak yaay ñoom ñi nga xamante ni daanañu dem fekk deew ne teen bi nga xamante ni moo doon aynu daanañu taxaw li ñu wax deew ne fit nit ñi di tapp tapp yi seen tànk yi ñu di ko as di ko teeyal ngir di ko jëfandikoo keroog bi idi ba ubbee machine bi ndox mi xel li Paul Béchard tàllal loxo mi ngi ci foto bi ni boo àddina tukki ndox mi dootu jeex ma ni keroog bàyyi Sidi Mbacke fetal na sox boo xamante ni bii muuti Muxti dootuñu ko fàtte mukk kon loolu buñ ci yemoon ci jëfi ma Madaw Ball rek mu doy waaye fi ñu toog di àddu ngeen di teew muy jumaa ji 1966 la wootee Daaru muuti gépp daje booba fii jàkkay seng yu ñu tàppaat ndax xam ngeen ni borom Daaru Muxti day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa julli juróom moo yoon keroog bi mu wootee daaru muti ñu daje mu ni leen boroom daaru di li mu bëggoon ci dëkk bi jumaa rek a fi des moom lay woote man nag awma dara waaye am naa yàlla lu waay indi danaa la ko ci defal bu ngeen ñëwut itam bu ma doon dem maag sama njaboot ba ca waax ba ca ndakaaru di liggéey di ñëw def ci jumaa ji danaa ko def waaye wallahi mbakke jumaa ji egg na te génnul daarul muxti ñaari at la fi taxaw 72 73 ci maral bi 74 lañ ko reprendre ba 79 taxawaatu moom itam ba mu wootee woote ba bàyyi Pathé Dieng Darou Manane moo woy woy wii ngeen dégg yow Pathé Dieng def ci bayit laa la digal wutal këyit euh, téere bi sëñ Bassirou Anta Niang def ñu ngi koy ziare bu baax a baax ba mu ko njëkkee bind ci 66 jamono yooyu bàyyi Pathé Dieng ci la boole woon woy woowu bi sëñ moo daaw bal la tàmbalee jumaa ji Baye Faty Dieng def koo woy woy woo xamante ni ma ngi ko tënke woon Muhammadu Hawa la soo demee ca baaba ma ngay wax naa balaa soxlaati ab dërëm mbaab tànk daa xool jumaa ji lamp yépp yi takk moo tax ma wax ca marché ba ni la paate wax ca woy wa loolaay dëgg balaa xalaat leneen jumaam daa yegg la mu bëggoon yàlla dogal na loola ca darajay maam Cerno jël na ndam la keroog ba muy tàmbali daa xëy woote waa daaru teew mu naa jumaa laay woote ngir li borom daaru bëggoon fi daaru jumaa ci des moom laay tabax fi daaru lépp lu waay indi ma fab ko def ci su ngeen ñëwul ma liggéeyaat def ci mënumbe jang moo daanu fab junneem ba yónnee këram yi daal di daj ji nee ba boole ci lépp naa ko tàmbalee ko boole ca doom ja ki le man yéem naa ko njaag sekk njëkk a xas keroog ca gaaña moo xaacu naa kenn du man ci gaañ keroog bi sëñ moo daaw balla waxee fii góor gi njaag sekk doon tëgg bopp mi ngi nekkoon fii kër euh, baalim soxna moom mi fi këram gi nekk keroog moo yuuxu ni góoroo góor may man pool yi nga xamante ne bi moom lañ daan tëgg daan ci def béton bi moom moomee di bàyyi njaag sekk moo ko daan euh, tëgg kon buñ la ne woon lan mooy jëfi sëñ moo daaw balla nga ñëw ci gor yi mu fi gor ndox bi ak jumaa ji rek waaye gendarmerie bi 1952 ndax booba dem nañu ba sécurité dëkk bi doy na waar poste bi moo ko fi defoon jël oto mu njaano ab union moo daan yóbbu courrier yi teen bi ba ñu ko gasee ñu équipé guñu ko dañu koy sag mu ni tubaab bi man ba may wutub teen ngir daru mu ci di naan a tax ñu ni ko woon man nañu laa abal ab machine ngay jëndal sa bopp gasoil mu leen bismillah ñu jëlee machine euh, Louga jàngal ko Matal la sëñ ma daw ball di jënd gasoil euh, euh, euh, wala góor gi mbay taabaan wala matalla kenn la ci moo daan taal machine boobee ñu daan ci wàllu ndox mi kon bi mu wuute woo borom daaru muuti la waajuram waxoon ni bëgguma daaru muuti ñee benn dëkk sëñ moo daaw balla ci la taxaw 1963 mu indi goudron bi ndax bay paate sall ci magi borom daaru muuti la moom wëllu yu la moo xam ne daawul nëbbu ni nga xamante ne bii euh, waajuru sëñ Talla Mbàkke jam mii di sëñ Mbàkke Madu Xari borom daaru mu ci ay góor yàlla ñoo ko toppoon 1963 bi sëñ Modou Balla defloo goudron bi muy Touba Lompul jëlee naa ci mag mu wax ni sëñ Paate de bi ñuy français ci dëkk bi xëy na ni moom day dafa gis lu mel ni aw xàll wu ñuul kukk romb yiir gi mu gis lu mel ni ay gunóor lu mel ni ay ay ay xorondoom ñu topp xàll wu ñuul woowu di dem ak ñëw keroog am na mag moom tëli bi daf koo def aw tàngoor mu giñ ci borom daaru muuti ni lii la sëñ Fàtte Sall doon wax ndax tëli bi romb na yër bi 1963 mu wut ay lamp wut groupe boo xamante ni bii 19 heures 7 heures yi la daan tàkk ba minuit te booba am na ay chef de départemental yoo xamante ni bii amuñu ko woon waaye sëñ Modou Awa Balla bëggul woon Darou Moukhty ñee benn kon indi na tali bi indi na làmp yi indi na téléphone yoo xamante ni am na ci jarul ma ko fiy tudd waaye homme politique yi fi nekk am na ci seeni thèse yu ñu doon bind doon ci xas yoonu murit ca boo demee ci thèse ba may wax naan le marabout de Darou Mouti day yëkkati téléphone am taalibe yi toog mu naan leen damay wax ak Jibril kon maanaam saboté la ci jublu waaye kon xam ni téléphone lu fi yàgg la du ma tudd turam mais thèse ba boo demee da nga ca fekk mu wax ni le marabout de Darou Mouti day bu taalibe yi naan leen Jibril lay waxal. kon téléphone lu fi yàgg la kon sëñ Modou Awa Balla loolu moo doon ab taxawaayam li may wax ni nag damay tënk rek ndax mel na ni ay laaj dana dugg yooyu kon ci noonee ci la nekk ba ci le 9 novembre 1982 di bisu talaata la ko jiitu fekk na bi sëñ ko sa ah, um, uh, assuloo yàlla na sunu borom yokk ay leeram bàyyi koo Ndakaaru ñëw tëbaski si ba muy tàggook moom ngir dellu Ndakaaru sëñ Modou nee na ko koso boo demee loo man ci dimbali doomu aadama yi na ko def ni ko koso mu ne ko Mbàkke mu ne ko man dey du ma tëdd ba guddi sama xel mi ni tikk jàpp loo xamante ni waroon naa ko jëf ci sama dund te jëfuma ko kon mu mel ni turandoom wa ma wax ni sallallahu alayhi wa sallam ajam gu mujj googee mu doon seereloo di wax ni ndax sama mission bi dox naa ko ba mat te ñu ko doon wax ni ko wallahi mat na sunu borom seere na waaye bàyyi di Mbacké keroog bu dajale woon Darou Mouhty ci 82 ni leen ndax gor bi ma sama wayjur wa bàyyee woon ndax bay naa ko pàkk bi sama borom sama wayjur bàyyi woon ndax toppatoo naa ko waaye kon day te dañu ne ko wallahi Mbacké yow day matal nga sa mission lu la borom Darou Mouhty bàyyi woon matal nga ko kon ñeent fukki at la fi def fekki borom Darou Mouhty àjjana Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké rakkam ja ko nunguloon wuutu ko di borom Darou Mouhty rakam jooju nga xamante ni kera bi sëñ Madaw Balla doonee borom Darou Mouhty la génn këram gi jox ko ak toolam bële jël sëñ Cheikh Assa Dieye ab taawam jébbal ko mu loon ko lool ba tax jumaa ji mu ni woon lu ci di joxe jox ko Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké mu toog di borom Darou Mouhty moom itam ngir njëkkanteeg waxtu wi euh, soo demee ca marché sëñ Abdoul Khoudous tënk naa fa ay jëfam ndax dama wax ni xoolal ma daaru fa ko mag ja bàyyi ma sëñ Modou Awa Balla ak fi mu ko indi moom si Abdul Xuddoos Mbàkke doo ko bàyyi tabax na miir terrasse na jàkka yi baayam def na fi hôpital duppee ko baayam def na fi forage benn ngi ne fasow gasaat ba woon ca penku kenn du joow bi mu mujj gas yàllaa dogal bënnam nga ay fan yu néew la am ginnaaw demam tëli yi wër na daaru penkook soowu bëj saalum ak gànnaar wote yi joowu yaa indi téléphone bu dul jaar post foo woote jot yaa doon nu bàyyi astu àll bu maam Cerno goroon ci daaru lamp ya leer na ndox ma xel yi tuur kon jëfi Sëriñ Abdul Xuddus Mbakke moom laa tënk foofu ci ay woy ndax ba fi magam ji di bàyyi ko lu ab dëkk di soxla daaru muuti am na ko waaye xam ne ni jamono day dox ñi nga xamante ni demoon nañu ba jumaa ji xajatuñu ci tax ñu yokk ko loolu moo tax la fi moom suñu ma daaw bàll bàyyi woon ba mu fiy jógee daaru muuti soxlaawul woon dara waaye àdduna di dox dëkk bi di màgg ba loolu ma tënk ci woy wi te mooy courant continu bi téléphone automatique yokk forage yi euh, euh, euh, ak goudron yi loolu mooy jëfi Serigne Abdou Khoudoss Mbacké boole ceeg teg nit ñi ci saratal mustaqim ba tey li fi nekk ci ay jàkka kenn xamul nu mu tollu wax nañu ne daray alxuraan ni war na toll ci juróom fukk ak juróom-ñett kon mu nekk fi ba ci guddi ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril 2003 mu fekki way juróom bu ak magam ji àjjana Serigne Cheikh Khady Mbacke toog di borom Darou Mouti yàlla na fi yàgg Mbacke lool te wér moom. génération bi may wax ba ci sëñ Abdou Khoudoss am na ci ñoo xamante ne bi xamuñu ko waaye def naa ne toog fii naa leen bàyyi Cheikh a def li bàyyi Cheikh li moom mooy yàq nit ñi. loolu moom jarul ma di ci appesantiru di ci wax lan la Baye Cheikh def demal kër borom daal lan la Baye Cheikh def ñëwal ci jumaa ji nga xamante ni bi magam jëñ ko jébbaloon mu yar ko moo ko def gis ngeen ni mu ko def li may wax ni jumaa ji bu dul màggalub daaru gu dajeeg bisu ajjuma ngir mu fees a ah, dana doy war lool de lan la Baye Cheikh def demal fee waajuram wu tëdd muy bayti lan la Baye Cheikh def demal ci jàkkaay ji nga xamante ni borom daaru muuti jëlee naa ci Abdul Xuddus Mbàkke mu wax ni ma bi mu demee ba doon mag dafa amoon ab wóom bu ko daan dikkal nga xam ni bu sujjootee jóge ca sujjoot ba jóg taxaw moo daan metti ci moom mu yónni ku ñuy wax Cerno Fët Njaga ni ko demal seetal ma Abdou mu ni ko Abdou man mu ni ko Abdourahman wa Abdou Xuddus koo ci njëkk a gis rek sëñ Abdou Xuddus nee na sëñ Cerno Fët Njaga génn yem ci man euh, ñi ma kaay wuy sëñ bi nee na bi mu ñëwee waajuram ni ko demal ci kàggu ko seetal ma fa téere bi ñuy wax téere mu daw wala sëñ Maxtaar nee na ma jël ko indi borom daaru di ko xool ba yàgg mu ma dama doon xool ba xam ndax kuy jiite maanaam kuy gàppuru mën naa jiite kuy taxaw waaye loolu mënut a nekk doxal nu julli nee na taxawuma ca kanama damaa dem ba tolloog moom ca romb jaan nga ci ndeyjoor kabar mbooloo mi topp ci moo tax ma wax ni bi mu fi nekkee imaam la woon waaye bi mu fi jógee itam fa mu féete woon borom daaru muuti ba mu koy jiitee foofee fa la Cheikh Abdul Quddus Mbakke féete kon Serigne Cheikh Khady Mbakke ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu Mbakke te wéral ko wax naa leen ni jëfam jàkk jooje loole xewoon moom la tabaxaat fa magam sancoon maddina mu def fa jàkk fa magam sancoon di Daaru Rahman mu def fa jàkk jamono ji nag nekk bi nga xamante ni fa la borom mu Muuti gisee ak boromam mooy liggéey bi nga xamante ni bii euh, xaj na sax bëggul ku ko siiwal waaye man danaa ko wax ndax ku ko def ku ko wax la bëgg euh, defe naa ni am na gaa yu ma jigee lool yooyu ñoo ko doon saytu doon xel xibla ga ak yooyu kon keroog bi may dem ci màggalu daaru mu ci Italie mu ne ma boo demee nu nuyul mu bokki taalibe yi ne leen liggéey nu àggoon yi nu bokkoon egg na bu nu tàmbalaatee beneen dañ leen ko yëgal ni ma yow sax boo ñibbisee rek nanga daal ñëw keroog ba ma demee la ma xamal ni ma néeg bii borom daaru muuti wàcce ab liggéey te muy daaray kaamil moom la fa yéene e, tàmbali kon daal jayel ji ngeen tànnoon tey lii la tënkoon ci daaru muuti ndax jot gi moo nu ko dul woon may waaye kon daaru muuti un e, un après bi mu amee téeméeri at nag e, fa mu jëm ëllëg ak fa mu toll bu nu ci duggee waxtu wi dafay jeex waaye wax naa leen ak ndooram fan lañu daan roote ji léegi nag li ci des <laughs> xel moo koy eggale li ma fi wax ci ay jafe-jafe dëkk bu ko am boroom sanc ko te it euh, am na yu ma indiwul ndax euh, euh, sancu Tuubaa bi ñu bari dañuy yaakaar ni sanc boobu sëñ Abdou Khoudoss doon wax ni borom daaru def ni woon lu ma borom sëñ Tuubaa lu mu bëgg am ko te lu ma wax ma def ko mooy sanc mais loolu seng yàlla sëñ Tuubaa bi mu demee njaari 1912 la daal di woolu borom daaru mu si ni ko demal sanca demal sañ ci sañcaat Touba ni ko nag euh, noo def Touba rek noonu la sa kër yi àjjana yi di mel sëñ Moussa wax na ni Cheikh Bamba daal di ko yebal fa Touba ni ko nga dem sañcaat ko ceernooy kooba te sañc xuddoosin wa daaru min na ni wa daaru mën naa ni defal foo ma a ne kon yebal na ko fa mu dem sañcaat Touba ba mu demee njabootug sëriñ bi daf leen di jël yóbbu leen daarul halimul xabir ci 1914 muy feeñu sëñ Abdul Xaadir Mbàkke mu sañc tuuba dellu si sëriñ bi nag doog koo yebalaat ci 1919 ni ko na dem suuf sa newoon ca kaw na nekk ci biir suuf si nekkoon ci biir nekk ci biti te nga def ko néegi weñ ak sàkketi weñ kon du fekk waxtu wi li ci des bariwut kon lépp loo xamante ni bii dëng na ci wax ji noo ngi koy jéggulu dañu doon euh, njëkkante rek ak waxtu wi waaye sunu yéene ci sañcub Daaru Muxti bii ak téeméeri at ginnaaw ba ñu ko sañcee ak léegi ndax archive nationale boo demee carte Sénégal yi waxuma la Daaru Muxti waaye doo fa gis benn dëkkub Serigne Touba ndax boobu amagul ay yeneen dëkk rek nga fay gis kon ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbay gi sëll euh, liggéey yaakoonu borom Daaru Muxti yaakaar naa ne tey moom tur wi wuy ji na maanaam waxtaan wi firndeel na tur tur wi xamante ne moom lañ ko wooyee Euh, li taxoon ñu tànn ko ba tax ñu jox ko tem bi yaakaar naa ne gis nañ ko ci moom kon tur wi nga xamante ne moom la tànn jagleel ko boppam muy liggéeyaa fan borom daal mooti di ci xëy di ci gont ñi ngi ñaan yàlla defal ko ndam ci tur boobu nga xamante ne moom la jox boppam di ñaan yàlla guddal fanam yokk xam-xamam ba li mu yéenee liggéey ci kër gii nga xam ne mooy kër borom daal moo mooti yàlla may ko kàttan mu àggale ko fa kaw njottam xam ndax laaj yi nga xamante ne moo jëm ci waxtaan wi euh, xam naa su matul fanweer laaj tamit jege na ko yaakaar naa du xaj ci temps bi moom te am na laaj yoo xamante ne yu jëm ci wàllu fiq la xam ne dañuy jox ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yooyu ñu jox leen ñu tontu lenn ci laaj rek su ko defee ñu ñëw tamit ton tontu lenn ci laaj yi nga xamante ne moo jëm ci waxtaan wi kon bismillah ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi jëm ci wàllu fiq euh, mën nañu ñëw kon tontu laaj yooyu euh, képp koo xamante ne bëgg ngaa toppaat waxtaan yi bëgg nga koo dégluwaat soo dégloo rajo yi may bëgg lim ak heure yi nga xamante ne moom lañ koy teg incha allah da nga ko déggaat bu dee wal fajiri bu Mbàkke 18h30 lañ koy teg bu dee Sud bu Mbàkke 0 h lañ koy teg bu dee RFM ñu ngi koy teg ñu ngi koy teg ñoom 0h bu dee RTS Touba Mbàkke 20h lañ koy teg ñoom bu dee rajo Dunia ñoom danañ ko teg ñaari yoon ndax danañ ko teg 0h danañ ko rediviser waat ci quinze h bu dee daaru moo taxin tamit danañ ko teg ñaari yoon ndax danañ ko teg vingt-deux heures danañ ko rediviser ci treize heures quarante naka noonu tamit jant bi ak euh, Lamp FM danañ ko teg incha allah xam ni tamit site internet yi ni ñu ko doon waxee rek Al Wafa Daaru ku ko consulter incha allah da ci fekk waxtaan yi kon ñu jox ñi nga xam ne ñooy ci laaj jëm ci wàllu fiqh. A'uuzu a mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin il amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ki mu ne day laaj koo xam ne jëkkëram wala sëriñam suñu boroom daf koo soppi aw doj moom lay laaj أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على bala ñoo tontu laaj bi ñu fàttali tuuti bi ci njëkk mooy laaj yi ñun ñi di ko tontu jékki-jékki ñëw di ko tontu dañu doon mbooloo dem gëstu ko ba mu wér ñu doog ñëw jot leen ko li ci topp yéen mooy laaj buñ gëstu bu ne dañ koy gëstoo ci ngirum imam Malik ndax dégg sëriñ Touba ndigal lim ñu joxoon ci tënku ci yoonu Malick loolu nag mooy tax léeg-léeg danañ tontu loo xam ne xëy na ki ko laaj déggee ci beneen boroom xam-xam mu wax lu wuuteeg li wax waaye su boobaa na ko na xam ne ñun liñ tontu dañ koo sukkandikoo ci li wér ci téere fiqhu Malick gi su fekkee day masala moo xam ne ngirum imaam Malick gis ñu wax ci dara nag su boobaa boroom xam-xam buñ gis lam wax ñu doy looloo la jot li ko laaj boobu mu laaj nag koo xam ne jëkkëram yàlla da koo soppi aw doj dañuy jàpp ne day néggandiku moom jigéen ja su néggandikoo ab diir su dee jëkkër ja doonaan na nit baax na su dee dafa continuer ca doon doj woowee nag mu jàpp ne dafa faatu mu xiddawu ko xidday ku faatu ki mu ne de laaj koo xam ne dafa amee janaaba lan moo koy war ci koor gi eggaame eh, janaab moom dañuy xool janaaba ja ca bëccëgu koor ba lan moo ko waral su fekkee jaxasoo la day war a fay kafaara boole ci su dee génn ku mànni la ñu xool ndax moo génne wala génnewu ko dee génnewu ko nag moom fay sax du ca war su dee moo ko génne mu war a boole fay ak kafaara kii mu ne diw saw diw saw yaram ci koor ndax dagan na wala diwe ko diw waaw bu fekkee diw diw yaram yi ñu miin la du leneen lu mu jublu de dagan moom waaw xamul nag ndax daa am leneen lu ko tax di wax waaye bu diw gi ñu miin ni moom xam ne dafa woor ba dog mu dogee lu xaram lan mooy àtteem mu def waaye yàqu dara ca kooram ki mu ne ku nekk réew ma ku nekk maanaam ci bitim réew yónnee sa soxna ab lettre di ko fase laata lettre ba agsi mu faatu moom mi ko yónnee woon moom sëriñ bi dama léegi dañuy fàttali ne ku bind ab leetar soxnaam di ko fase li ñu xool mooy ndax ba mu bind leetar ba da caa amoon ak dogu ci fase ko wala déet su dee ko amoon ak dogu la bu wér ci fase ko moom ba mu bindee la soxna sa fase woon laataa moo jot te leetar su dee amu ca woonu dogg bu wér nag nga xam dafa bëggoon bu ko bindee ba noppi seetaat ko kon li fekk soxna sa jotut ca leetar ba du fase su dee fu mel nii nag léegi dañuy ubbi ba jàng xool ba xam waxiin wa nu mu su dee waxiin la woo xam ne day tegtale ne moom dafa dogg woon ci fase ñu jàpp ne soxna sa dafa fase woon léegi nag wàllu xiddawu ja moom da koy xiddawu xidday ku faatu tey dana doon danteeg moom ndax wóoradi boobu ci am moo tax su fekkee na nag xool na taarixub leetar ba diggante bi mu bindee leetar bi ak bi ci soxna si jotee mu toll diggante boo xam ne bu jigéen ñi doon xidda wa xiddaam war na faa jeex dañu jàpp ne xiddaam jeex na ndax xidda deesu ko fay moo tax kii mu ne day laaj ku woor ba dog jot muy lekk lu bari lan mooy àttam lan moo koy war kooku de bu dee wàllu koor bu yàqu ak koor bu ñàkk yàqu day mel ni dara du ko ca war waaye bu dee ñi nga xam ne dañuy gëstu nag jëf ju la ju yàlla nangu dañuy gis ne loolu day yàq tiyaabaam lool mel noonu ko sëñ bi waxee ci téere yu bari di jàngale ne ki nga xam ne dafa woor ba ngoon waxtu xëdd wala waxtu dog mu topp bakkanam lekk lu ëpp lool ba nga xam ne ab xolam day àgg ci dootul mën a tee tudd yàlla dara yàlla dootu ko ñor ku mel noonu nee na kooram nga du ca am sax ëllëg lu dool ni fatil teewu nag bu dee ci sarixa moom koor ga baax na du ko fay ki mu ne damay laaj jigéen joo xam ne daa am doom ba am lu mat juróom benn weer mu wee di gis deret rek di sotti ba docteuram sax da ko wax ne faaw nu opéré ko ndax daa am xeetu jàngoro bu ko dal mu laaj ba xam ndax mën naa woor wala waaw kooku dañuy jàpp ne li lin jàng ci wàllu gën jaa yàggi wasin mooy ñaari weer juróom benn fukki fan léegi jigéen ji soo amee doom diirub juróom-benn fukki fan yi su ci dara ji jeexee su juróom-benn fukki fan yi matee te taxul mu jeex nag ñi ne dafa amee dareeti jàngoro ki am dareeti jàngoro nag terewul ko dara dana woor dana julli dana def mboolem yi ñuy tere ko mbërëg daal terewul ko ko yi ñuy tere ko wasin terewul ko. ki mu ne ku galax ndiku ci koor di sikki sàkk ba xam dara jàll na wala jàllul lan mooy atem. day jàpp li gën a wóor rek jàpp ne ba mu gàllax li ko jàll na mu mott li bis booba te fay ko bu ëllëgee mu ne ki nga xam ne fàttaliku na ay bàkkaar yoo xam ne bi mu koy def nekkutoon mukallaf muy laaj luy atem ndegam ndegam bi mu koy def nekkutoon mukallaf ci saaxiru sariha li ñuy gis mooy du ca am bàkkaar ki mu ne day laaj ndax gis yàlla ci kaw suuf mën naa nekk waaw loolu de daal mel ni booy jàng alxuraan ak sunna lim gën a tegtale mooy gis yàlla ci kaw suuf ak i bët mënta nekk su dee ab xol nag moom mën naa nekk waaye gis ko ak i bët ci kaw suuf moom li gën a wóor ci waa ahlu sunna mooy mënta nekk ki mu ne damay laaj koo xam ne day def saa yu jullee baa mu fatiha te du ko tey lay luy ab atten maanaam julli gi baa mu ponk boo xam ne ponk bu wax la kooku ak donte moo ko tey sax li gën a war mooy julli ga du yàqu su dee ponk jëf la nag moom mel ni rukkoon wala sujjóot moom la baamu ñu xool bu dee moo ko tey julli ga yàqu na su dee teyu ko mu sujjóot ba'da salaam su dee ponk wax bii ñu wax nag moom bu dee moo ko tey dara nekku ca su dee teyu ko dafa juum day sujjóot ba'da salaam rek waaye du tax julli ga yàqu kon baax na ñoo ngi jégalu képp ku déglu sablaaj it incha allah suba wala saa yu ko jot kii bi tamit bi maye rek dinañ ci ñëw incha allah waxtu yu moo ko mayul moo tax min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim jërëjëf ci mbokk yooyu doon tong tontu laaj fiq yi kon xam naa dañuy ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan wi nga xam ne moom la sëñ Mbaye Guèye Syll doon waxtaan te mu doon waxtaan woo xam ne waxtaan wu am solo la yaakaar naa ne xol yépp sedd nañ ci jàmbaar ji nga xam ne moo sosoon dëkk bi di borom Darou Moukhty déglu nañ ko bu baax a baax a baax mbokk yi itam teewlu nañ ko bu baax waaye sëriñ bi waxtaan bi am gi am solo tax na ba laaj yi bari na waaye waxtu wi dadul may ñu jàng laaj yépp su ko defee dañ ciy jukki yenn laaj yi nga xam ne bu ñu ko tontoo dana am solo lool mu tontu ci yooyu sëñ bay fii nee na day laaj nee na dafa am ñu wax ne borom daarul mooti bi muy sanc ci dëkk bi dafa jóge Mbàkke Kajoor ci waxtu yor yor nee na la agsi ci ci daarul mooti waxtu yor yoor la agsi ci daarul mooti nee na te dafa dégg ci sa biir waxtaan nga wax ne Mbàkke Kajoor la gonte woon nee na loolu lay sàkku nga leeral ko ci nu mu demee waaw kon de tànt bu gàtt laa ko ci indil borom daaru muuti wax naa ni wax yi bari nekk waaye lii wax version orale waaye li nga xamante ni bii ku ñu mën a sukkandikoo ci ay waxam muy Serigne Moussa Ka bind na ko moom dafa gonte Mbàkke Kayoor gaaw di juróom-ñaari fan ci rakkaati gàmmu fanaan si guddi dibéer ga fii taseeg Mawlud sëñ Mor Jaxate moo fi njëkk jàng ab Euh, ab jës bu kon foofee laa ko sukkandikoo da wax naa la ci waxtaan wa ni lañ am na ñu ni dafa xëy ñu ni ko tàmbaleel baqara ba naas yi waaye li nga xamante ni man moom laa jàpp te mu doy ma maa ko ci sëñ Moussa ci tontu boobu kii itam nee na day laaj ba xam peste bi a feebar la woon nee na ban année ci ban at la amoon waaw euh, peste bi tabat la woon ju doy waar joo xamante ni bii eggoon ci képp ku mu faat fa nga faatoo foofu lañu lay denc bi borom daaru muuti euh, sañcee euh, daaru 1912 13 14 ñu dem ci soldaar gi ci la peste bi tàmbali ñu lakk dëkk bi mu dem cinkóoli yàgg fa ba ndax fa la nekk ba 1919 Sëñ Abdou Khoudoss nee na dafa newoon bu mujj yaakaar ni day day mujj féete foofe bi ko sëñ Touba di sanc loowaat euh, Touba euh, ba mu ko koy sengloo ci Nkóoli la jógee dem sanc Touba kon pest bi à partir de 1914 waaye dafa doon jàngoro ju fi yàgg ba moo taxoon ñu euh, lakk dëkk nee na itam ci ban at la borom Daaru Muxti toxu woon dem Koso ak ñaata at def Koso dañuy wax ni 1923 entre 1922 ak vingt-trois ndax sang bi fi nekk di Serigne Cheikh Khady Mbacké yàlla na sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko wax na ni borom daarul mooti ba mu demee koso mbaarum ngeer moom ñu ko fa njëkk mbaaral fa la ko fekk ni ko soxna Khady Diouf am na gan te Serigne Cheikh 1922 la bari woon na ñuy wax 1923 waaye moom nee na ab lëlëm mooy Daaru Koso kon entre 1922 1923 loolu mooy tam foofu laa ko sukkandikoo. jërëjëf kii itam nee na gannaaw ba mu rafetloo waxtaan wi nee na day laaj borom Daaru Muxti jàmbaar yooyu nga nga limoon sànq nee na kan moo ci njëkk a jébbalu ci borom Daaru Muxti. laaj na ma laaj boobu day xam naa ni dana doy waar lool <laughs> ndax Sëriñ wax ci sa waajur dafa bokkul ci ak nite waaye bu ñu dellusee ci waxi sëriñ Moussa Ka te loolu maa ngi ci ay lettres yu ko firndeel ma sa yar sell mi jur bàcc sell mi ma jur sunu borom dafa dogal moo borom daaru ñëw fekk bokk at mu ñu feeñ 1865 am na ko koy laaj ci laaj ci xaj na buñ ko nu mu tuddee danañ ko tontu waaye juróom jëloon ko jox ko sëñ mo sëñ Mor Anta Sali ca Mbacke Kayor yàlla dogal na Mbacke Kayor Mbacke Bawol Daaru Salaam Touba lépp mi ngi ko ànd sëñ bi ak borom daaru mais keroog bi sëriñ bi yónnee borom daaru moo si nar mu ñëw sëñ bi di waaj la tàllal borom Darou ci ay loxoom ni ko aslamtu nafsi sëñ Moussa Ka wax ci marché ba ni bisu keroog la ko sayer Sayyidu jébbal mbiram fa yi mooy Sayyidu texeeg murid yi la turam way seere moo njëkk jébbalu keroog fa bari kon xamaatuma nag bu fekkee fekkente ni am na ñu njëkkoon a jébbalu borom Darou Mouhty ci borom daaru Darou Mouhty lu jiitu loolu waaye moom daal 1895 moo njëkk a jébbalu keroog bi sëñ bi di waaj di dem la jébbalu ci borom Darou Mouhty jërëjëf kii itam nee na day laaj nee na ñi wutu borom Daaru Muxti gannaaw bi tudd nga ci mu Modou Awa la moo ci jiitu nee na day laaj turu ndaayaan wi lan moo ko andi. turu ndaayaan wi di koy bi muy takk der di buritu borom Daaru Muxti buñ daan ruuj li ñu wax lokkat mënoon na taal ay seddu moo taxoon ñu tudd ko ndaayaan. jërëjëf kii itam nee na day dafa gis ne borom Daaru Muxti ñi ngi wax ne 1865 la gane àdduna. te ñu wax ne itam borom Touba muy sëñ mag bi mi ngi gane àdduna 1852 te ñu wax ne borom Daaru Muxti sëñ mag bi mi ngi ko mage woon ci zahir fukki at nee na kon loolu day sàkku nga defal ko ci ay leeral tuuti. leeral gi dama koy delloo ci woote màggalu Touba 1979 sëriñ Abdoul Ahad Mbacké nee na sallallahu alayhi wa sallam bi mu feeñoo sëriñ Touba ci jàkk ji ci Daaru Xuddoos xamal ko ne ko ñeenti ñetti weer moo tee nga doon xutbu saman moo tee nga am ñeent fukki at. 1855 1895 ñeent fukki at yu mat sëkk sëñ Abdoulaye jëfandikoo na ko Serigne Moustapha Saliou jëfandikoo na ko te ñooñu seeni wax doy na ma moo tax ma jëfandikoo 1855 jooju ndax am na ñu wax 52 am ñu wax 53 waaye 1865 1855 1895 mooy ñeent fukki at te sëñ Abdoulaye nee na weeru koor wi ko sallallahu alayhi wa sallam doon feeñu booba ñetti weer moo ko tee am. ñeent fukki at kon lu biir la ni 1855 la fay. jërëjëf boobu itam leer na kii nee na euh, dafa gis ne dafa dégg bi ngay wax sànq nga tudd benn leetar boo xam ne tubaab yi dañ koo bindoon doon ci tudd boo wax ne ñaari Darou ci moo am moo ci un ak moo ci deux nee na loolu lan moo ko waral ndax ñaari daaru la wuute woon wala benn daaru bi lañ séddale noonu. waaw loolu tontu li mooy benn daaru la ñu séddale woon upp ngir ma tontu ko mooy ñaari taari ñaari taaxi sako yi nga gis fii ba bi ñuy joxe ko dafa amoon daaru geet ak daaru ndóoyéet ndax dafee xajul waaye li si xeexub sëñ Mor bu bokkoon na ci bi ñu bëggee jël daaru muuti takk ko ci ndóoyéen te mu taxaw ni du am ba ñu boole ko ci canton bu geet ñu séddale ko ba moo taxoon sëñ moo daaw balla doonoon Euh, euh, euh, chef de village yu daaru un sëñ Modou Abib doon chef de village yu daaru deux benn dëkk bi la woon mais tubaab bi ñoo ko seddale woon noonu ñii di jële seko ci taaxum seko bi féete sow ñii di jële seko ci daaru ndóoyeen muy kii kiwu sëñ am sa yi nag kon tubaab yi ñoo ko seddale woon noonu mais dëkk moom benn dëkk la woon jërëjëf